bismillah a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim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 dafa indi baabu ka kayfa kaana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qawlillahi jalla dhikruhu inna awhaynaa ilayka kama awhaynaa ila nuuhin wan nabiyyiina min ba'dihi xamante ne buntu boobu kon daf ko nafe di leeral maanaam di nga xamante ne daanaka buntu boobu maanaam daf koo nafe mu ubbi waaye nekk titre ci maanaam mboolem yi nga xamante ne maanaam ñoom ñooy mboolem buntu yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci téere bi mu daal di koy ubbee xadisul a'malu binniyat bu sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci leeral mbir gi yéene maanaam muy leeralal ne maanaam dëggu gi nga xamante ne moom ngay dëggu ci jublu ci ci ci yéene gi nga xamante ne moom nga am ak jublu gi ngay xam ne moom ngay jublu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye nga matérialiser ko d'abord ci wan ginnaaw gi nga xamante ne moom ngay wan ginnaaw lépp lu dul borom bi subhaanahu wa ta'ala su ko defee nga dëgmal ci moom nga daal di jóge ci moom jëm ci moom subhaanahu wa taala te jëm ci moom jëm ci yenentaam bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne képp ku bëgg a dem ci borom bi subhaanahu wa taala benn buntu la bàyyi te moom mooy buntu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu noon yenent yàlla nuux alayhi salaatu wassalaam mission bi nga xamante ne moom la moom moom la fi indi woon même mission boobu moo continuer di dox ndax même wax yi bi moom moo continuer di daw léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne moom la leeral loolu ci xadis boobu nga xam ne mooy bi a'malu binniyat mu indi xadis bi nga xamante ne maanaam xadis yi nga xamante ne ci buntu baa bu mu tuddee baabu suwarul wahyi la maanaam buntu melo yi wahyu nga xamante ne daf ciy leeral ay mbir yoo maanaam daf ciy leeral ay xeeti wahyu nan lay jaare ak it naka lay amee maanaam nga xamante ne wahyu boobu loolu dafa am solo maanaam balaa ñuy wax mbir mu ne maanaam balaa ñuy dugg ci dara dañoo war a xam mbir mooma lan la ak naka lay mel te loola noonu mi ni nga xam ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jële mu daal di ci indi ñaari xeet yi nga xamante ne ñoom la indi woon te yooyu waxoon nañ ko te moom mooy bu njëkk bi moom mooy bi nga xamante ne day mel ni mbiip bu ñu bu ñu bu ñu ëpp ci biir ci ci ci nopp bi maanaam mu metti te boobu moom mooy bi gën a metti ci moom ngir ne borom bi subhaanahu wa taala dafa wàccee ci moom wax ju diis ndax alquran wax ju diis la nga xam ne daf ko daan ñàkkuloo waaye beneen bi ci des nag moom mooy bi nga xam ne mooy bi gën a woyof mooy bi sayyidina jibril alayhi salaatu wassalaam bi ñëw te yor jëmmi doomu aadama bu ko defee mu ñëw waxtaan ak moom bu ko defee mu daal di jàpp li nga xamante ne moom la wax mu daal di indi ci beneen bunt bi maanaam beneen xeetu melo woo xamante ne ci meloy wax yu la boo xamante ne xadis euh, bële leeratu ko leeralu ko wala boog waxu ko woon te mu indi ko ci buntu bu mu tuddee baabu minal waxyi ruya saaliha baabul buntu bi maanaam day leeral ne minal waxyi maanaam bokk na ci waxyi bi mooy ar ruya saaliha maanaam mooy gént gu sell mu daal di ci indi xadiisu bi nga xamante ne moom moom mooy xadiisu sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha bi nga xamante ne moom lay nettali ci yenente bi sallallahu alayhi wa e li nga xamante ne moom mooy bu njëkk bi Euh, maanaam ni mu nga xamante ne noonu la wax yu bi njëkkee ñëw ci moom te it moom mooy daf ko daan gént ndax xam nga sax na ci xadis tamit ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne euh, gént dafa bokk ci wax yu mu nekk benn xaaj ci ñeent fukkeelu xaaj ak juróom benn wax maanaam muy un quarante-sixième ci wax yu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na gént ci la bokk loolu moom moo tax kon wax yu maanaam nekkul loo xamante ne day dog waaye ni nga xam ne noonu lañ koy tuddee bu dee ci yeneen yi la alayhimu salaatu wassalaam dañuy wax waxyu waaye su fekkente ne ci kudul yenent la dañuy wax ilham maanaam ngir di teqale diggante li nga xamante ne moom la wàllu yi di jot ak ñi nga xamante ne moom la yenente yi di jot alayhim asalaatu wassalaam bokk na ci li nga xamante ne moom maanaam moom la xadis boobu leeral maanaam mooy njàngale mi nga euh, ne ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ne noonu la njëkk ko jotee saar aaya yi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a wàcc ci alquran ak dog gi nga xamante ne moom la dog gi amoon maanaam te loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàngee mooy ne su fekkente ne dafa am nit ki di faral di gis ay mbir loo xamante ne dafa aju ci yoonu yàllaam mu jékki mbir ma dog loolu tekkiwul ne moom affaire am dafa yàqu déedéet te loolu moom mooy li nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo ñëwoon ci ay mbiram te comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ba mu dem ci na Waraqata ibnu Nawfal ibnu Asad ibnu Abdul Uzza di doomi ci baay taxu sayyidat Khadija radiyallahu taala anhum anhuma loolu yëpp kon di leeral ma di di di di wax ci wàllu euh, waxyu bokk na ci li nga xamante ne euh, moom moo mat a leeral ci boobu xadis itam moom mooy ne sayyidat Aisha radiyallahu taala anha bi nga xamante ne moom moo ko nettali xadis bi bokk na ci li ñu tuddee mursalu saxaaba maanaam mooy ab sahaaba boo xamante ne dafa nettali loo xamante ne fekkiwu ko mm-hmm. ndax lii nga xamante ne moom la nettali boobu sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha fekkiwu ko mm-hmm. ndax moom booba ganegut àdduna sax ndax sayyidat Aisha radiyallahu anha ñi ngi koy may Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu amee juróom benn at te loolu maanaam kon fekkiwutoon lii te loolu moom mooy bi ci fukkeelu at bi ci la am juróom benn at maanaam fukkeelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam ci la am juróom benn at maanaam kon ñu gis ne kon fekkiwutoon euh, lii maanaam ginnaaw ginnaaw yu bi fukkeelu ak ginnaaw yu bi ci la am juróom benn kon mooy fekkiwut lii kon nag bu boobaa laaj bi moom mooy kon ana nan la xamee lii bu boobaa li nga xamante ne mooy li yanu maanaam mooy ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ko nettali te loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo sax te leneen lu dul loolu yanuwul maanaam ah allahumma ba mu def ne yeneen saxaaba nettali ko ko waaye li gën a yanu maanaam mooy ne yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko ko nettali beneen xadis bi nga xamante ne moo nekk ci bunt boobu ba tey moom mooy euh, xadisu euh, Seydina Jaabir ibn Abdullah al ansari radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom lay leeral ginnaaw fatra bi li nga xamante ne moom moo ci xew fatra bi nag moom mooy dog-dog bi li nga xamante ne moom moo ci xew te loolu yëpp de mooy ne la mu gisoon <coughs> daf koo gis ak ci anam geneen goo xamante ne moo gën a kawe waaye tamit dafa ñëw ak ay njàngale yoo xamante ne ñoo gën a kawe te loolu noonu bokk na kon ci li nga xamante ne moom la ñuy xamee ci ne nit ki su amee suy gis dara ci biir cheminement am ci yoonu yàllaam mu jékki-jékki mbir ma dagg maanaam moom la continuer parce que yoon wi looy gën di dem day mbir mi day gën di dafa mel ni looy gën di dem rek maanaam day am léeg-léeg distance boo xamante ne di nga koy daw te dootoo gisati yi nga daan gis lu tax parce que dangay ngay continuer saw yoon ndax fi mu toll tey bu fekkente ne damaa jóge benn dëkk di dem beneen dëkk bu ma rombee benn dëkk dinaa gis kër yi waaye su ma génnee dëkk boobu di continuer sama yoon dinaa romb aw àll woo xamante ne du ma gis benn kër waaye dafay jékki-jékki gisaat yeneen noonu la mbir mi demee euh, te loolu fattara boobu nag bi nga xam ne moom la am waaye gannaaw ga nag mbir mi daal di nag maanaam wax yu bi nag daal di ñëw daal di tegtaloo daal di toftaloo loolu gisoon nañ xadis boobu euh, li nga xamante ne nag amaan na moom lañu ñu gisul woon euh, ci xadis boobu ginnaaw bi biñ ko gisee ci suñu. Euh, jotaay bi weesu moom mooy ci euh, mooy taxrij bi maanaam ci fanan ak fan ak fan la ñëw bokk na fi nga xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullah indi na ko waaye indi ko ay ci ay parti yu baree bari ci saxiixam bokk na ci xadis numéro 3238 ak xadis numéro 3392 4922 4924 4925 4926 4953 4955 4956 six mille deux cent quatorze ak six mille neuf cent quatre-vingt-deux niki noonu euh, imaamu muslim rahimahullahu taala indi na ko ci ñetti bërëb maanaam ci cent soixante ak cent soixante ak un imaam euh, imaam at-Tirmidhi euh, rahimahullah moom indi na ko ci hadith numéro trois mille trois cent vingt-cinq ak trois mille six cent trente-deux niki noonu imaam Ahmad ibn Hanbal moom indi na ko ci ay yeneeni xadis yoo xamante ne yu wuute la kon loolu moom moo nekkoon xadis sayyidat Aisha boobu radiyallahu ta'ala anha ak xadis euh, moom a zuhri bi maanaam ñaari xadis yooyu la du du du benn bi kese waaye ñaar yëpp ndax ñaar yëpp bu ñu xoolee ci même mbir mi lay wax euh, kon euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy fi ñu fi ñu ci tolloon léegi nag insha allahu taala kon ñu daal di dem ci li nga xam ne moom mooy ñu ñu daal di Euh, jàll ci li nga xam ne moom mooy li ci tegu euh, te moom mooy xadisu euh, juróomeelu xadis bi juróomeelu xadis bi mi ngi ñëw ci fi mu tuddee baabu qawlihi taala laa tuharrik bihi lisaanaka li taajala bi baabu buntu qawli wax borom bi subhaanahu wa taala aji kawe ji ne laa tuharrik bul yëngal bihi ci moom lisaanaka sag làmmin li ta taajala bu ko defee ngay yàkkamti bi ci moom ci njàng ma maanaam bu ñuy wàccee alquran bul di yëngal sa làmmiñ ngir di yàkkamti loolu noonu boo borom bi subhaanahu wa taala daf ko waxoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te mu nekk ci suratul qiyaama maanaam mooy saar bi nga xam ne moom nuyu la tàmbalee laa uqsimu bi yawmil qiyaamati wala uqsimu bi nafsil lawwaama ci biir saar boobu la borom bi subhaanahu wa taala wax aaya bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ koy gisee inshaa allahu taala ci isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi qaala haddathana imaam al-Bukhari mu ne haddathana mu ne nettali nañu Muusa ibn Ismaa'il te moom mooy euh, mooy Muusa ibn Ismaa'il al-Tabuzaki maanaam mooy at-Tabuzaki euh, al-Basri maanaam nga xam ne waa Basra la mais mu ngi gënoon a siiwee ci dàqantalam bi nga xam ne moom mooy Abu Salama moom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim Euh, tagg nañ ko te it maanaam mboolem li nga xamante ne moom la ñu war a leeral fii balaa ñuy continuer insha allah mooy ne mboolem ñi nga xamante ne moom la ñuy lim fii jarul ñu naan kii ku wóor la wala ku wóor di la ndax imam al-Bukhari rahimahullah mboolem ñi mu indi ci saxiix xam ñu wóor lañ waaye su fekkente ne am na wuute ci seeni mbir bu boobaa daañ ko wax daañ ne diwkat nangam comme ni nga xam ne noonu lañ ko defee woon ci jotaay bi weesu euh, moom imam moom Musa ibnu Ismail rahimahullahu taala te mu gën a ci ci dàqantalam bi nga xam ne moom mooy Abu Salama euh, kon euh, moom moom mu ne qaala haddathana Abu Awaana Abu Awaana nag mooy al-Waddah al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri noonu tuddoon mooy Abu Awaana al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri moom mooy Abu Awaana maanaam Wasata la dëkkoon mu nekk ci. Euh, al-Basra ñu ñu naan ko al-Hafiz al-Bazzaz moom nag mu ngi gën a siiwee moom tamit ci dàkkantalam bi nga xam ne moom mooy Abu Awaana mi ngi génn adduna 175e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog euh, léeg-léeg ñenn ñi nee nañ 176e année la génn adduna ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom moom Abu Awaana qaala mu ne haddathana Musa ibn Abi Aisha moom Musa ibn Abi Aisha mooy alhamdani mawlaahum maanaam buñ nee diw mawlaahum li tekk moom mooy juddoowul maanaam nekkut ne foofu lay seen askan waaye mooy soit jaam la bu ñu goreeloon boo xamante ne foofu la bokk maanaam moo tax léeg-léeg nga dégg ñu wax diw sàngam ne fii la bokk ñu daan ne mawlaahum maanaam li muy tekki mooy ne ñoom jaam la bu ñu goreeloon waaye ca ña ko goreel ñoom ñoo bokk ca askan woowa ndax li nga xam ne moom la yeneen bi waxoon ne sallallahu alayhi wa sallam ne mawlaal qawm minhum ñi nga xam ne ñoom la ñooy mawla maanaam walaa u gi nag dafa am ñett dafa am walaa u ettin walaa u islam ak euh, walaa u xelf maanaam mooy ñett yooyu ñoo am maanaam moo tax bu dee walaa u moom mooy ne dañ koo goreel maanaam bu dee boobaa dañ koo goreel relation bi nga xam ne moom mooy am ci diggante kañu goreel ak ka goreel loolu mooy al walaa u mooy alliance boobu moo tudd walaa u maanaam muñ ne mawlaa hum maanaam mooy ne ñu ne diw nangam la mawlaahum comme fii nii buñ ne euh, buñ ne euh, alhamdaani mawlaahum mooy hamdaani la maanaam foofu lañ ko boole waaye mawlaahum maanaam mooy ñoom ñoo ko boole lool léeg-léeg nag mu nekk ne dañoo am kóllëre gu ñu fasante ak kur ak dëkk booba wala boog ak askan woowa ba tax ñu ñu wax leen ne mawlaahum léeg-léeg it dafa fekk ne ñoom seen l'islam du fa waajee dugg ci l'islam kookoo ko tuubaloon ñoo ñu ko tuubal te askan woowa lañ bokk moo tax ñu naan ko mawlaahum ah, kon moom moom mooy la moom mooy abu hasan dañ koy wax tamit abu bakr ñaari dàkkantal yooyu ñoom ñoo siiw ci moom ah, waaye moom kuufi la maanaam mooy kuufa dëkkoon moom mooy ah, Musa ibn abi Aisha rahimahullah qaala moom mu ne haddathana nettali nañu Saïd ibn Jubair moom mooy Saïd ibn Jubair ibn Hisham muy dàkkantalam di Abu Muhammad te dañ koy wax tamit Abu Abdullah maanaam ñaari dàkkantal yooyu yëpp la am moom mooy al al al asadi al walibi mawlahum moom tamit al kuufi waaye kuufa la dëkkoon moom mi ngi génn mi ngi gane adduna quarante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna quatre-vingt-quinzième Euh, année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi kii guddul fan de ñaata at la am waaw kooku daanaka euh, euh, quarante neuf ans wala ah quatre quinze ba quarante six trente ans trente neuf ans waaw kon kooku moom loolu dong la gudd fan ànd ak ni mu màgge te borom ko képp ko xam Sa'id ibn Jubayr maanaam képp koo xamante ne day jàng téere xadiis wala muy jàng téere tafsir yi xam na imam bi Sa'id ibn Jubayr moom mooy ki ki kan mujjee rey ki Hajjaj mujjee rey moom mii la Sa'id ibn Jubayr bii la moom la ñaan yàlla ne yàlla maa ngi lay ñaan ba bu ma bu mu reyati keneen sama gannaaw moo tax keroog ba mu ko reyee moom la mujjee rey nit te ànd ak ne Hajjaj rey na soixante-dix mille personnes yoo xamante ne doo deux mille saxaaba maanaam te pourtant bi moom ci moom nii la teerale rahimahullahu taala nekk imam bu mag ci xam-xamu ci xam-xamu hadith ak ci xam-xamu tafsir nga xam ne tafsir katu alquran yëpp xam nañ ko moom imam Sa'id ibn Jubayr mi rahimahullahu taala an ibn Abbas moom moo jëlee ci ibn Abbas moom moom daanaka ñëpp xam nañ ko ndax moom mooy Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Hashimi rahimahullah nga xam radiyallahu taala anhu moom mooy moom dàkkantalam mooy Abul Abbas Abul Abbas mooy dàkkantalam al-Madani Euh, di ibnu am rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di doomu bàyyi taxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy abbas ibnu abdul muttalib ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam baayam mooy di abdullah ibnu abdul muttalib moom moom papaam mooy abbas ibnu abdul muttalib euh, te moom mii euh, ñu koy dàkk ñu koy wax naan ko albahru maanaam mooy géej ngir ne géeju xam-xam ñu koy wax tamit xibrul umma mooy fóoréew xeet moom di koy wax tamit tar tarjumaanul qur'aan mooy ki nga xamante ne moom mooy firikatu alquran par excellence maanaam l'interprète du Coran par excellence maanaam moom mooy al imam euh, euh, mooy Seydina Abdullahi ibnu Abbas radiyallahu taala anhuma wa moom nag euh, moo bokk na ci saxaaba yi nga xamante ne seen dàqantal Abul Abbas la woon ñaar rek lañ ci saxaaba bañ jeex mooy Abul Abbas bi Abdullahi ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib ak Abul Abbas Sahl ibnu Sa'd as radiyallahu taala anhu maanaam ñoom ñaar kese kese ci saxaaba yi ñoom la ñuy dàqantalee Abul Abbas radiyallahu taala anhuma moom nag al imam moom euh, Seydina Abdullah Ibn Abbas bokk na ci muksiruuna yi ñi ngi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp li ñu soloo ci xadiis ci juróom-ñaar ñooñu Abdullah Ibn Abbas bi radiyallahu taala anhuma ci la bokk te moom mooy ñett mi ngi gane àdduna ñetteelu at ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ni tamit ñeenteelu at la maanaam waaye ñetteelu at la Euh, maanaam laata ak gàddaay bi plutôt laata ak gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom euh, ñett moo tax bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di génn àdduna moom fukki at ñett rek amoon moom te dégg nga fu ne dégg nañ ko turam moo tax nekk gone wàññiwul dara maanaam li am solo rek moom mooy nga teel a jël saw yoon moom ñu ngi génn àdduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne soixante-neuf am na ñu ne soixante-dix moom Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu mu ne moom moo wax nag moom moo wax fii qawlihi ci mbiru ci li aju ci a waxu borom bi moom taala aji kawe ji ci aaya alquraan bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax ne laa tuharrik bihi lisaanaka li ta'jala bihi laa tuharrik bul yëngal bihi ci moom lisaanaka sa làmmiñ li taajala bu ko defee ngay njëkkanteeg bi ji ci moom maanaam ngay yàkkante di njëkkanteeg jàng bi nga xamante ne moom la Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam di jàng alquran qaala moom mu ne moom Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yu'aaliju daan daan daan fajoo minat minat tanzili ci wàcc gi ñuy wàcc alquran bi maanaam ci wàcc gi shiddatan ak tartar maanaam moom dëkk maanaam mooy ne euh, tar-tar gi nga xamante ne moom la daan am def ko daan jéema ni mu ko daan daje da ko daan jéema wàññi waaye wakaana bokkoon na ci ni mu ko daan defee mooy mimma mimma maanaam bokkoon na ci mimma ci li nga xamante ne moom la daan def mooy yu xarriku da daan yëngal safatay ci ñaari tuñam yi maanaam moom da daan yëngal ñaari tuñam yi fa fa qaala mu wax ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma mu ne fa ana man uharrikuhuma maa ngi ko yëngal lakum ñeel leen kama kéem ni nga xam ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa yu yuharrikuhuma noonu la ko daan yëngalee qaala mu wax wa qaala mu daal di wax Sa'id te moom mooy kan Sa'id ibnu ibnu Jubayr mooy ci solo hadith bi ci Mawlana ibnu Abbas radiyallahu ta'ala mu ne Sa'id nee mu ne waa anaate manit manit ana man uharrikuhuma maa ngi ko yëngal kama kéem li nga xam ne ra'aytu noonu laa gisee ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yuharrikuhuma mu leen daan yëngal fa xarraka mu daal di yëngal shafatay ci ñaari làmminam maanaam ñaari làmmin yi la yëngal waaye comme maanaam ñaari cuñ yi la yëngal waaye da daan yëngalaale ñaari làmmin yi maanaam nii la doon def ah maanaam ma la mu ne kon na maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daan yëngal ñaari tuñ yi moom ñaari tuñ yi la mais xam nga ni kuy wax xam nga ni ñaari làmmiñ yi yëngatu moo gën a yey d'abord comme ni nga xam te noonu la ko imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala waxe mu ne fa anzala mu daal di wàcc allahu bur yàlla taala aji kawe ji mu ne laa tuharrik bihi lisaanaka li ta'jala bi inna alayna jam'ahu wa qur'aanahu mu ne laa tuharrik bul yëngal bi yii ci moom lisaanaka sa làmmiñ li ta'jala bu ko defee ngay jëkkante ngay rawante ngay yàkkamte bi yii ci moom ci njàng bi nga koy jàng mu ne inna ndax li wér boor mooy alaynaa war na jam nañu jam'ahu dajale ko wa qur'aanahu ak tariga mu ne qaala moom ibnu abbas mawlaana ibnu abbas radiyallahu anhuma ne jam'uhu maanaam daje giñ koy dajale lahu ñeel ko fii sadrek ci sa dënn ci sa dënn wa taqra'ahu ak jàng gi koy jàng maanaam kon nga gis ne ñaari mbir yooyu la maanaam kon dajale gi nga xamante ne moom lañ koy dajale ci dënnu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu daañ ko gën a gis inshaa allah ci xadiisu la bi maanaam mooy xadiis bi nga xamante ne moom mooy jeexal buntu bi moo koy tëj xadis boobu insha allahu taala dalañu ci wax maanaam ci buntu boobu maanaam daañ ko gën a euh, leeral wala boog daañ gis boobu lu koy gën a leeral waaye fii ñu gis ne ñu xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom dafa xamoon alquran avant dara di xew maanaam daf ko xamoon mu nekk ci moom ngir ne moom ci jëmmi boppam mooy jëmmi alquran waaye nag comme ni borom bi di wax nazala bi bihi ruuxul qudus ala qalbika li takuna minal munzirin ruuxul qudus mooy ruux bu sell gi mooy ki nga xam ne mooy aminul wahyi kooku moo ko doon wàcc ci yow ci sa moo koy wàcc ci sa loolu nag bokkul ak xam gi nga xam ne moom la ko xamoon ci lu jiitu ndax bu alquran daan wàcce bu daan wàcc maanaam moom da daan feeñee ci moom ay xeeti xam-xam ci alquran yoo xamante ne doonul woon feeñ ci moom laataa alquran bi doon wàccaat loolu moom moo tax sayyidina Jibril alayhi salaam dañ ko indiwaat waaye moo tax mu ne loolu nag dañ koy dajale waaye dajale gi ñu koy dajale comme ñu ko gisee ci xadiis bu njëkk ba maanaam ci bi muy nettali ci ne dañ ko daan maanaam bu ñu ëpp ak mbib bi mu mel ni mbib lañ ëpp ci moom wax yu woowu su ñëwee maanaam day gis affaire bi day metti ci moom waaye bu noppee rek ci loolu dangay gis mu daal di teewlu maanaa yi nga xamante ne ñoom la ñoom ñoo ñoo fi nekk niki noonu bu malaaka bi ñëwee taxaw wax ak moom mu daal di koy dégg gannaaw maanaam mu teewlu maanaa bi maanaam nga gis ne kon ña forme boobu dafa am mbir yu ca yokkoo su dul woon am na lu ca yokkoo kon maanaam wàcc gi Seydina Jibril di wàcc alayhi salaatu wa salaam dootul am njariñ mm. waaye nag wàcc gi ko Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam di wàcc telewul ne moom ci jëmmi boppam xam na li nekk ci alquran yëpp déedéet daw fekk ne moom moo ko daan wàccee ndax lool moo gën a yomb tey fi mu toll booy yoor mbir moo gën a yomb que mbir mi dal sa kaw maanaam mbir mi bu daan yegg si nag ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xam-xam yam ci daan tibbee moom rek moo ko doon jagoo diggante mag boroomam subhaanahu wa taala bu ko defee mu jàngalal xeet yi alquran moo tax mu ne jam'ahu dajale gi ñu koy dajale ci sa xol ci sa dënn waaye wax qur'anahu ak tari gi nga xam ne moom ko da ko daan tari mooy qiraa googu ndax qiraa mooy tilaawa bi moom ni nga xamante ne noonu la daan jàngee alquran daf ko daan jàng ak làmminam waaye daf ko daan jàng ak ay cërëm da ko daf ko daan jàng ak ay jikkoom waaye daf ko daan jàng ak xolam waaye daf ko daan jàng ak ruuxam ak sirroom maanaam yooyu yëpp ay xeeti jànginu alquran la yoo xamante ne moo tax mbooleem waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jëfam na xeetu njàngin la ci njànginu alquran kon loolu maanaam ci buñ ko tënkee loolu la mu ne kon nag mu ne ndax comme li comme li amir ash-sha'bi rahimahullah abu amir abu amir ash-sha'bi rahimahullah mu ne ndax neex gi mu daan neex ak bëgg gi ko daan bëgg moo tax mu daan yàkkamte moo tax boo bi subhaanahu wa ta'ala wàcce aaya ni ki noonu looloo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala wàcce aaya bi nga xam ne mu naan wala taajal bil qur'aani min qabli an yuqdaa ilayka wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma mu ne bul di yàkkamti ci alquran buñ koy wàcce laataa ñuy matal wax gi nga xamante ne moom moo ñëw te waxal rek ne rabbi zidni ilman yow sama borom dolli ma xam-xam ngir ne alquran bi saa yu wàccee daf koy yokk xam-xam moom maanaam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam daf koy xam geneen xamin bu bokkut ak xam duñ ko xamoon ci lu jiitu ne nag kon qaala fa iza qara'nahu saa yoo xamante ne jàng nañ ko rek moo mu ne bul njëkkanteeg moom maanaam ndax bu koy buy wax ngir sopp gi ko sopp comme li imam ash-Sha'bi wax rahimahullah maanaam nga xam ne day wax di njëkkanteeg moom maanaam mooy ne euh, euh, euh, loolu day day tax ba nam ko xa maanaam day tax lam ca waroon a yokk yëpp du du du amee noona loola tamit ñu ciy jàngee ne jotaayu xam-xam dañuy noppi kenn du wax maanaam dañuy déglu boo loola ndax mooy tax ngay mën a xam waaye bu fekkente ne lu ñu wax yow nga njëkkantu wax ci kii maanaam fi mu toll même sax ki lay bëgg a jàngal dara moom dootu la ko yéene ndax day jàpp ne yow yaa ngi koy wan ne ko li nga koy wax ni yow yaa yow xam nga ko pare maanaam loolu itam beneen mbir la boo xamante ne dañ ko cay dañ koy dañ ko ci jàngee ci suñu xadis bi mu ne mu ne moo tax fastama yeneen ci xaala mu ne yenn mu ne mu ne fa iza qara'nahu saa koy saa yuñ koy jàng fattabi toppal qur'anahu ak njàngam maanaam bu ko defee loolu moom mooy tax ba dootu ko fàttee maanaam moo tax kaala mu ne moo tax moom la ko wax ne ko sa nuqiruka fala tansa daañ la jàngal waaye dootu fàttee mu ne xaala moom imam ibnu abbas radiyallahu anhuma ne fastama fastami' li muy tekki mooy fastami' déglul lahu ñeel alquran yii ñuy jàng wa anfit te nga xerawlu maanaam mooy nga noppi te déglu déglu bu baax summa topp nag aaya bi daal di tekki nag summa topp nag inna li wér bu wóor mooy alaynaa waral war waral nañ ñu kaw ne ñun yàlla bayaanahoo ñun ñoo yanu bayaanahoo leeral bi maanaam mooy leeral gi nga xam ne moom lay war a leere à travers ci say wax ci say jëf ci sa jikko ci say doxalin lépp loola la loolu moom moo tax tamit lii kon aaya bii dañ ci xamee ne maanaam maanaam maanaam mu ne mu ne mu firi ko daal daanne summa topp ne inna li wér boor mooy alay naa war nañu an taq an an an an taqra ahu ci nga jàng ko maanaam ñun ñoo garder le fait que nga koy jàng mooy sa noqar uka falaakan sa daañu la xamal waaye dootoo fàtteti daañu la jàngal te dootoo fàtteti su ko defee loolu moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon woon fàtte alquran maanaam dootu ko woon fàtte te lépp lu ci xësa ba maanaam doon ko fàtte maanaam kon dajale gi nga xam ne moom lañ ko daan dajale ci xol bi ci dënn bi loolu da daan tax tamit maanaam bu koy jëfee du du du amul benn fenn fu muy fayire du ci waxam du ci jëfam du ci jikkoom du ci doxalinam voilà moo tax alquran moo leeral gi nga xamante ne moom la koy leeral moo tax sunna mooy leeral alquran euh, moo tax nag loolu tamit dafa am beneen mbir boo xamante ne daf ñu koy jàngal maanaam moom mooy ne nit ki. njàng bi muy jàng alquran su fekkente ne mokkal gi mu mokkal alquran taxul muy jikkoo jox li alquran jàngale loolu moom mooy mokkalu maanaam ndax lan ndax bu nekkoon ci xolam kon kon dana feeñ ci ay cëram waaye feek nekkul feek du feeñul ci ay cëram feek feeñul ci ay waxam ci ay jëfam ci ay doxalinam ci ay xaalam mooy ne mokkalul alquran loolu moom moo tax ahlul qur'ani ñi nga xam ne comme ni mu nekkee ci sunan yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ahlul qur'an hum ahlullahi wa xaasatuh ñooñu alqur'an ñoom ñooy waa ñooñu yàlla yi te ñoom ñooy ñamu jag jagleel boppam mooy ñi nga xamante ne alqur'an ci boppam lañu ñu taxawee waaye loolu nag mokkal ko ci ci ci baat yi nii ndax ci seen dënn lay nekk d'abord loolu mooy mokkal alquran dëgg-dëgg loolu moom moo tax ñu gis saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne ñooy génération bi gën ci génération yi ànd ak loolu yëpp lu ci bëri ñoom mokkalu ñoon alquran ci ya xam waaye nag mokkaloon nañ ko ci ay wax ci ay jëf ci ay jikko ci ay doxalin ci ay xaal ak ci maqaama yi ñu doon taxawee kon loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy jàngat bi nga xamante ne moom lañu am ci suñu ah, xadis bi te loolu nag ñu war koo bàyyi xel ci doxalin ci suñu yoonu yàlla ngir na lii moom mooy yoonu yàlla bi imam al-Bukhari rahimahullah kon indi xadis bi ngir am solo bi nga xamante ne moom la am solo ci wàllu wax yu ak xam gi nga xamante ne moom la ñu xam ni ñu war a doxalee ci suñu yoon yàlla mu ne fa kaana moo tax nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ba'da zalika ginnaaw loola iza ataaw saa yu ko di dikkalee sayyidina jibrilu alayhi salatu wassalam istamaa day déglu fa idan talaqa su demee nag jibril moom sayyidina jibril alayhi salaam qara'ahu mu jàng ko moom yenente bi moom annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kama kem li nga xam ne qara'ahu noonu la ko jànge maanaam mboolem li nekk ci alquran daal i firi quoi moo tax mu ne summa inna alayna bayana mooy buy buy ñëw di daje ci moom day mel ni comme lu ñu jippe waaye buy kii day day day day compressé wu maanaam du gis lépp leer waaw loolu moom moo tax moo tax it loolu moom moo tax képp kuy jàng alquran wala ngay zikar wala yu mel noonu maanaam na nga teewlu rek yow même bu fekkente ne maanaa yu bari bari daf lay rëcc yow teewlu rek wala nga toog ci jotaayu xam-xam nii rek teewlu rek waaye boo paree da ngay jékki-jékki benn moment rek borom bi subhaanahu wa ta'ala leeral mbir mi maanaam affaire yi ubbeeku yoo comprendre woon nga koy comprendre yoo ci daanul jële nga ko ciy jële te fekk booba sax amal na yaa ngi nelaw wala yaa nga ca leneen yaa ngi dox yeneen i soxla waaye loolu moom mooy ne maanaam mooy summa mooy fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana suñu lay jàngal rek toppal njàng mi yow topp ko jàppal loolu waaye summa inna alaynaa bayaana gannaaw ga nag yàlla moom mooy firi mbir mi ah, kon hadith ah, bi hadith la boo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullah indi na ko ci hadith numéro 4927 4928 4929 cinq mille quarante quatre ak cinq mille cinq cent vingt quatre euh, euh, sept mille sept mille cinq cent euh, vingt quatre imaamu muslim rahimahullahu taala indi na ko ci ñaari bërëb ci xadis numéro quatre cent quarante huit maanaam daf leen a tegale muy ñaari xadis niki noonu imaam at-Tirmidhi rahimahullahu taala xaj solo na ko ci xadis numéro trois mille trois cent vingt neuf imaam an-Nasa'i rahimahullah solo na ko ci xadis numéro neuf cent 35 imam Ahmad ibn xambal solo na ko ci xadis numéro 1910 ak 3191 kon ñooñu ñoom ñooy ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo solo boobu xadis euh, kon insha allahu taala ñu war a jàll ci euh, euh, beneen bunt bi nga xamante ne maanaam ci ci beneen xadis bi nga xamante ne moom moo ci tegu maanaam mooy benn bunt bi nga xamante ne moom la tuddee ne baabul maanaam imam al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'a daal ne baabun buntu maanaam buntu bi nga xam ne mooy baabu mudaarasatul wahyil qur'aani ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam maanaam baabu buntu bi nga xamante ne moom mooy leeral ci mudaarasatul wahyi maanaam jàngante maanaam mooy nafar mudaarasa mooy lool mooy jàngante mooy nafar maanaam ne dañuy waxta dañuy jàngalante maanaam ñun ñaar ñoo nekk ku nekk di wax di jàngal sa morom di wax doo xamante ne day jariñ sa morom mooy kon mudaarasa te al wahyi wahyu bi maanaam alqur'an muy alqur'an ci boppam ma'an nabi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam kon jàng bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jàng alqur'an moom ak Seydina Jibril alayhi salaam maanaam al wahyi mooy ki nga xam te ne moo daan indi wahyu bi maanaam moom mooy Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam moom muy daan jàng ak alqur'an ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam loolu maanaam dañ ci xamee ne ab sëriñ akub taalibe maanaam du dàkkoonte ñoom ñaar léeg-léeg ñuy nafa bala ñuy waxtaan ci loo xamante ne ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk day day day day jariñ moroom mi ànd ak ne maanaam moo tax kenn ëppantewul ak ñu jariñ la ku dul borom bi subhaanahu wa taala borom bi subhaanahu wa taala rek moo ëppante ak ñu jariñ ko waaye lii day wane tamit maanaam ne kon ñoom ñaar maanaam nga xam ne sayyidina Jibril alayhi salaam ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ daan jàng alquran seen biir maanaam dañ daan jàngalante alquran ndax képp kenn ci ñoom am na benn partie ci alquran bu nekk ci moom boo xamante ne moroomam da koy soxla mu ne euh, ci bil isnaad al muttasil fi awal kitaabi ilayhi mu ne euh, euh, ci càll gi ñu jànge woon hadith bi ci lu jiitu ci maanaam téere bi mu ne haddathana abdaan maanaam moom mooy abdullahi ibnu usman noonu la tuddu maanaam ñu ko abdaan maanaam ndax dañoo jël abdi ak ak ak usman maanaam moo tax ñu naan ko abdaan maanaam loolu moom moo tax waaye noonu lu tudd abdullahi ibnu usman ibnu jabalata ibnu abi rawad Ah, mi ngi moom ah, ah, ni mu tudd nag dëgg dëgg dëgg moom mooy Maymun Maymun la tudd wax nañ ne tamit Ayman al-Azdi al-Utaki noonu la tudd li nga xamante ne moom mooy dàqantalam mooy Abu Abdurrahman al-Marwazi ndax maa wara an-Nahr la dëkk ñu tuddee ko al-Mar moo tax ku dëkk maa wara an-Nahr moom loolu moom la ñuy tuddee al marwazi maanaam comme ku dëkk Saint-Étienne ñu naan ko stéphanois loolu moom mooy ku dëkk maa Mawara an-Nahr ñu naan ko marwazi voilà abdaan bii nag mi ngi mel ni tey bu benn waaye tuddoon Abdul Karim Diallo ñu nan ko ka maanaam noonu la demee rek maanaam no AK AKD voilà AKD voilà bu tuddoon Abdul Karim Diallo ñu naan ko AKD maanaam mooy comme abdaan bi mooy Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman moom mooy dàqantalam mi génn àdduna deux cent vingt ginnaaw gàddaa yu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nekk sëriñ bu mag a mag a mag a mag di nit nitu yàlla bu sell xaala mu ne axbaranaa xabaare nañu waxoon nañ ci jotaay bi weesu diggante xaddasanaa ak axbaranaa maanaam axbaranaa moom mooy nit dañuy toog di jàng ci kanamu sëriñ bi sëriñ bi di déglu maanaam loolu bu paree mu ne waaw nii laa ko solowee bu boobaa mu ki koy solo danaan ah axbaranaa waaye xaddasanaa moom mooy sëriñ bi moom mooy jàngale taalibe yi di déglu ñoom bu ñu demee di nettali dañ naan haddasanaa maanaam kon mu ne haddasanaa abdaan qaala axbaranaa abdullah te moom mooy abdullah ibn al-Mubaarak amuy abdullah ibn al-Mubaarak ibn Waadih al-Hanzali at-Tamimi mawlaahum maanaam moom Tamimi la mawlaahum muy Abu Abdurrahman tamit al-Marwazi maanaam ndax maa wara an-nahr la maanaam jamono ji nga xamante ne moom la mooy jamonoy sëriñu sëriñu imaam al-Bukhari yi rahmatullah alayhim maanaam moom mooy ñoom jamono ñoom imam Layth ibn Sa'd tuddoon nañ leen imam Layth gisoon nañ ci imam Sufyan ibn Uyayna ak imaamu Malik gisoon nañ ñu mel noonu ci jotaay bi weesu maanaam ñooñu nag eh, ñoom ñooy jam ñoom ñoom ñooy Abdullah ibn Mubarak bii moom moo nekkoon Marwa ñoom ñooy imam yu mag yi nga xam ne ci seen jamono kenn ku ci nekk ci sa jamono gisoon nañ Ma'mar tam Ma'mar ibn Rashid ca Yaman imam Layth ibn Sa'd ca Medina après mu dem Misra Ah, gisoon nañ Sufyaan ibn na ca Makka gisoon nañ imaamu Maalik ibn Anas ca Madinatu Munawwara gi ala saakini afdalu salaatu léegi tey gis nañ tamit Abdullahi ibn al-Mubaarak al-Marwazi moom tamit ca ma maa wara an-nahr maanaam ñii ñooy ñi nga xamante ne ñoo nekkoon seen imaamu jamono maanaam ñoom ñooy jant njollooru jamono yi bi nga xamante ne moom lañ doon dund eh, moom nag mi ngi eh, gane adduna cent dix-huitième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ne nag moom mooy euh, euh, mooy nasaram nasabam maanaam askanalam moom mooy comme li ñu tuddee mooy al-Hanzali at-Tamimi mawlaahum waaye almaw al-Marwazi al-Khurasani mooy ca Khurasan euh, la dëkk maanaam moom Abdullah ibn al-Mubarak qaala nee na axbarana nettali nañu Yunus te moom mooy Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad te moom mooy al-Ayli Yunus ibn Yazid al Ayli noonu lañu ko gën a xamee maanaam dàkkantalam moom moo nekkoon Abu Yazid ah moom mi ngi génn àdduna cent cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ tamit ne cent soixantième la voilà waaye maanaam moom tamit kii ku ku màgg la tamit ci nitu maanaam ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy taalibi imam az-Zuhri yi comme comme ñoom imam Malik la mel ci taalibi imam az-Zuhri yi alayhi maanaam ñu gis ne kon fii Abdullah ibn al solowul ci imam az-Zuhri directement waaye dafa solo ci koo xam ne moo solo ci imam az-Zuhri moo tax xadiis yu mel nii imaamu Maalik moo ko gën a gàttale aw yoon ak imam Layth ah ak imam Sufyaan ibn Uyayna am na tamit keneen koo xam ne ñoom ñoo bokk même jamono ji moom moo nekkoon ca Kuufa mooy Sufyaan as-Sawri Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri ah, rahmatullahi ala al-jamii' insha allah moom it buñ yegsee ci moom daañ ko gis maanaam comme buñ xoolee ci bu ñu njëkk bi buñ ne xaddasanaa Sufyaan boobu ibnu Uyayna la ndax lan maanaam ndax dafa soloo ci Yahya ibnu Sa'id al-Ansari ca Madina maanaam bu ñu xoolee selon ki ñu soloo maanaam tey masalan buñ ne Sufyaan soloo na ci Zuhri dañuy xam ne maanaam li ñuy njëkk a jàpp mooy Sufyaan ibnu Uyayna la ba kañ ba keroog ñuy gis beneen euh, euh, leneen luy wane ne Sufyaan ibnu Sa'id la donte ñoom ñoo bokk jamono ñu dund waaw euh, kon maanaam moom ani Zuhri moom moo jëlee ci imam euh, az-Zuhri te gisoon nañ ko démb ci jot suñu jotaay bi mooy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhrata mooy kon Zuhrata bii moo tax ñu naan ko az-Zuhri maanaam Zuhrata bii nga xamante ne moom ginnaaw ba euh, sayyidat Amina bi yaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam doomi Wahb di doomi Abdu Manaaf di doomi Zuhrata mii nga xamante ne moom la bokkal maanaam moom moo tax ñu naan moom kii mooy juróom benneelu maamu imam az-Zuhri waaye nekk ñeen ñetteelu maamu ñetteelu maamu yenente bi sallallahu alayhi wa ci wàllu yaayam kon kii maanaam moom mooy ah, mooy Zuhrata bi maanaam moom mook moo tax mook yenente bi sallallahu alayhi wa sallama foofu la ñu bokkee maanaam ibnu Zuhrata ibnu Kilaab ibnu Murrata ibnu Kaabin Euh, ibn Lu'ay ibn Ghalib maanaam kon nga gis ne ñooñu foofu la bokkee maanaam ci Zuhrata moomu ginnaaw Zuhrata Kilaab doomu Kilaab la Kilaab moomu nag mooy maamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di Kilaab di doomi Murrata kon foofu tamit la bokkee yenente bi sallallahu alayhi wa ci wàllu bàyyi moom mooy dàkkantalam mooy Abu Bakr wax maanaam mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne cinquante-huitième année non ci la gane àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay yent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne cinquante-huitième année bi la waaye li gën a wér mooy ne cinquantième année bi la ni ngi noonu ñu ngi génn àdduna euh, bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne cent vingt bi la euh, kon moom ak imam Malik ñaata at lañ def ndax imam Malik mi ngi gane adduna quatre-vingt-quatorze ans quatre-vingt-quatorzième année bi maanaam kon ñoom ci seen ci voilà bi imam Malik amee trente et ci la génn àdduna waaye imam Malik li mu jàngee ci moom moom xale la woon Euh, kon maanaam mu ne xaa baatu xaa bi moom dañ koy faral di wax ci xadis ngir wax ne dañuy soppi càllale dem ci beneen càllale maanaam bu ñu jëfandikoo xaa bi loolu lay tekki moo tax mu ne xaa wax wa haddathana te nettali nañu maanaam imam al Bukhari yi mooy wax maanaam li gën xam nga tey bu neewoon an Zuhri daa de mais bu mu xaa maanaam mooy léegi nag ñu ngi jugee ci maam nañu ne taxwil lay tekki maanaam ti taxwil beneen bi ci def ñeneen ñi daal ne xaa mu ngi tegu ak xadis maanaam mooy xadis bi boobu xadis bi maanaam li tegu ci xadis bi lépp ci càllale gi solo naa ko maanaam ngir ne li tax muy soppi fii nag moom mooy ne az-Zuhri mooy nekk li ki ñuy tuddee madaarul xadis maanaam mooy pivot ki nga xamante ne kooku la ñuy tuddee madaarul xadis mooy ki nga xamante ne càllale yëpp bu ñu dajee ci kooka la ñuy dajee xam nga léeg-léeg nit dégg benn wax dégg ko feneen déggaat ko feneen jàpp ne wax ji ci ay horizon yu wuute la jóge ndekete yoo wax ji yëpp fenn dong la jógee bu ñu toppoon càllale gi daañ gis ne wax ji fenn kefe la jógee maanaam loolu mu ndax lan looloo tax ñuy xam kon xadiis yi maanaam li ñuy tuddee madaarul xadiis maanaam pivot bi kon imam az-Zuhri rahimahullahu taala moom mooy pivot bi moom kon moo la looloo tax mu ne xaa wa haddathana te nettali nañu muy Bishr ibn Muhammad moom mi ngi tudd Bishr ibn Muhammad al-Marwazi maanaam bu ñu xoolee xadiis bi dañ gis ne maanaam waa waa waa maa war a an nax ñoo ko solo waa Xuraasaan ah, mu ne kon Bishr ibnu Muhammad al-Marwazi Abu Muhammad as-Saxtiyaani ah noonu la tudd dàkkantalam kon moom mooy Abu Muhammad ah muy as-Saxtiyaani al-Marwazi ah, ah, moom nag na nga xamante ne moom la ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim jame maanaam du wax nañ ci moom nee nañ dañ koy dañ koy jiiñ ak irja irja mooy yor jikkoy murji ayi maanaam loolu moom la imam ibnu Hibbaan wax ak imam al-Haafiz ibnu Hajar rahimahullah moo tax imam ibnu Hibbaan nee na ku wóor la moom waaye kaana murji an waaye murji ala maanaam murji am mooy ñi nga xamante ne insha allah daañ ko leeral ci kitaabul imaan mooy ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne yàlla daal maanaam euh, ngëm yàlla wàññi maanaam boo ko xësee ba def rek loolu rek am solo maanaam ngëm yàlla daal la am solo boo xësee ba gëm yàlla maanaam bàkkaar yi duñ la wàññeeti lu bari maanaam euh, ak yàlla yàlla baax na amul problème maanaam ñoom daal amul problème euh, loolu mooy jikko jooju mooy mooy mooy irja googu loolu la ñuy tuddee al irja u moo tax al imam euh, ibnu hajar rahimahullah daa di wax ci taqribu tahzib daa ni saduq saduqun rumiya bil irja ne ku dëggu waaye nag dañ koy jamee maanaam ne dafa jikko yor jikko jooju mooy irja maanaam ngëm-ngëm xeetu ngëm-ngëm googu loolu moom moo tax kon moo tax ñoom dañoo jàpp ne ngëm yàlla maanaam ci xol rek lay ne maanaam cër yi bokkut ngëm ngëm yàlla daal ci xol rek lay ne euh, loolu moom mooy kon moom maanaam moom lañ koy jame nga gis ne kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa njëkk indi càllale bu njëkk gi nga xam ne foofu moom ñafa nekk ñëpp ay ay kàngam lañu dooga indi càllale gii mu daal di wax ne wa haddathana Bishr ibn Muhammad nga xam ne ku ku ku dëggu la ku ku dëggu la ku wóor la waaye nag jikko jee la amee maanaam ñu xam ne rek jikko jee la amee terewul ñu war a mën a jël ay waxam waaye nag euh, ku bu dee wax moom lu wax moom moom ku ci dëggu la waaye loolu mooy ne moom kooku dagan nañu ñu indi ko ngir sukkandiku ngir gën a dëgëral wax ji waaye duñ ko indi ngir moom kefe kese kese la mu wax maanaam mooy kon mu ne Bisr ibn Muhammad kaala mu ne axbarana Abdullahi maanaam te moom mooy euh, te moom mooy kan mooy Abdullahi ibn Mubarak bi nga xam ne moom lañ tuddoon léegi qaala mu ne axbarana Yunus te moom mooy kan ibnu Yazid al Ayli wa Ma'mar te moom mooy ibnu Rashid naam mooy Ma'mar ibnu euh, Rashid bi nga xamante ne mooy al Azdi al Hadani ñu koy dàkkantele Abu Urwa mi ngi génn àdduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li gën a wér euh, moom mooy ki nga xamante ne euh, moo tax euh, euh, euh, ibnu Ma'in ah Yahya ibnu Ma'in rahimahullah daan na wax ne daan wax ne ñi gën a wóor ci ñuy jëlee ci imam az-Zuhri moom mooy imaamu Malik ibnu Anas ak Ma'mar ak Yunus ak Aqil ak Shu'ayb ibn Abi Hamza ak ibnu Uyayna ak imam Layth bien sûr rahmatullahi ala al-jami' maanaam mu ne kon ma mu ne ñii moo tax nga xam ne imaamu Malik imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi fii. Euh, indiwaat waxu Bishr ibn Muhammad bi ngir dëgale ko dëgale ko waxu Abdaan bi mooy Abdullah ibn Usman rahimahullah maanaam ngir lan ngir yokk gi mu yokk ngir yokk gi mu yokk Ma'mar ci nettali gi ne Ma'mar ak Yunus ñoom ñaar ñoo solo wax ji ci imam az-Zuhri maanaam kon ñu xamee ci ne du kan rek Yunus ibn Yazid al-Ayli kese waaye imam Ma'mar ibn Rashid rahmatullah alayhi moo ah, solo hadith bi mu ne kon Ma'mar an Zuhri mu jële ko ci imam az-Zuhri nahwahu lu mel ni moom maanaam lu mel ni lu ji lu mel ni hadith bi maanaam baatu mis mislahu ak nahwahu am na lu leen wutale ci xam-xamu hadith maanaam buñ ne mislahu ci xam-xamu hadith mooy ne wax ji même wax ji la changé wuñ ci xaraf waaye buñ ne nahwahu moom mooy même sens wax ji la maanaam mooy sensu wax ji la qaala mu ne axbarani maanaam imam az-Zuhri nag daal ne axbarani xabaarana ma Ubaydullah ibn Abdullah te moom mooy Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud al-Huzali bok muy ñu koy dàkkantele Abu Abdullah te mooy al-Madani mooy al-faqih borom xam-xam boobu nga xam ne amu ñu koy wax al-faqih al-a'ma maanaam nga xamante ne silmaxa la woon euh, nga xam ne ahadul fuqaha as-sab'a moom kenn la ci fuqaha as-sab'a yi ci madinatu munawwara xam nga waxoon nañ léeg-léeg ñu am ñun ci tudd daal ni kii dafa bokk ci fuqaha as yi kii nag ci ñooña la bokk euh, moom mooy kon abu abdullah mi ngi génn adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne quatre-vingt-dix-huitième année bi wax nañu leneen waaye madinatul munawwara la nekkoon ala sakiniha afdalus salatu euh, wasalaam kon moom nga xamante ne moom mooy Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma ah, ndax doom la ci eh, Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala mu ne an an ibn Abbas mu jële ko ci Mawlana ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom gis nañ ko sànq annahu qaala mu ne maanaam waxoon nañ ci jotaay bi weesu ne fii dañuy wax annahu qaala maanaam dañ ko ci yokk qaala nee na kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ajwada naasi di ki gën a tabe ci nit ñi maanaam boo doon wër ki gën a tabe ci nit ñi ci alalam ci xam-xamam ci jàmm ci jotam ci ah, dooleem ci kattanam ci sañtañam ci darajaam ci man-manam mooy yenente bi sallallahu alayhi wa wa kaana waaye nekkoon na nag ajwadu maa li gën a ajwadu li gën a tabe maa yakunu ci li mën a am ci ni mu ko nekkee woon mi ngi ko doon nekkee fii Ramadan ci weeru koor xëy na jamono ji nga xamante ne yalqaahu ma ngay dajeek moom maa ngay dajeeg moom Jibril Seydina Jibril alayhi salaam maanaam jamono ji nga xamante ne mi ngi daan dajeeg Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam jamono jooju moom mooy jamono ji nga xamante ne ci la daan gën a ci la ak tabeewam daan gën a feeñ maanaam kon foofu ñu jàngee ci ne maanaam di dajeeg nit ñu baax ñi day dalay yokk ak mbaax. maanaam ndax daje gi nga xamante ne moom la daje sayyidina Jibril alayhi salaam moom dafa daan yokk ñu xamee ci ne tamit ne maanaam di gis di dem di jotaayu jee ak nit ñu baax ñi nit ñu sell ñi loolu ci yoonu yàlla daf lay yokk ak di am ñoo xamante ne dangeen di ànd ngir di dem ci yoonu yàlla maanaam ngeen di nekk ensemble loolu dafa baax maanaam ndax daf lay daf lay daf lay xamb maanaam day tax nga yokk ak cawarte ak voilà xam ne am nga ay àndandoo te it wéetoo ci yoon wi mu ne wakaana nekkoon na yalqaahu daan dajeeg moom fii kulli laylatin ci guddi gu jot min ramadaan ci weeru koor nga xamante ni guddi gu jot moom sayyidina jibril alayhi salaatu wa salaam da daan dajeeg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru koor fa yu daarisuhu muy da jàngan muy nafarat moom di jàngat moom alqur'aan alqur'aan fala rasulullahi mu ne giñ naa ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ajwadu moo gën a tabe bil xayri ci lu baax minar riixi ci ngelaw loo xam ne al mursalaat dañ koo yabal maanaam ngelaw lu ñu yabal yenent bi sallallahu alayhi wa moo ko gën a tabe ndax léegi nag euh, exemple bii nga xamante ne moom la joxe ci ngelaw lu ñu yabal mooy ne ndax ngelaw buñ ko yabalee day nekk loo xamante ne maanaam fépp lay dugg mooy kon tabag yenent bi sallallahu alayhi wa sallam la jaar waaye tamit euh, buñ ne ngelaw lu ñu yabal mooy ngelaw dafa nekk loo xam ne dafa indispensable maanaam kenn mënu koo ñàkk moo tax mën ngaa ñàkk ndox sax ay quelques jamono rëcc maanaam ñàkk lu ne quelques jamono rëcc loolu mbayeen yi xam nañ ci dara maanaam bu ñu donkul ceeb it garawut bu quelques jamono waaye bu fekkente ne ngelaw la manqué moom am na quelques jamono yu ñuy toog rek dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañ moom dañuy wax ci wekkeeku dañuy dañ dootuñu fi nekk loolu nag kon euh, ngelaw loolu maanaam indispensable gi indispensable ak njariñ gu bari gi nga xamante ne moom la am loolu maanaam moo tax ñu melale tabeg yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ngelaw moo tax kenn mënul ñàkka moo tax yoonu yàlla mënoo caa jaar te jëfandikoo woo njàngalem yenente bi sallallahu alayhi wasallam niki noonu jëfandikoo woo yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam ndax moom ci jëmmi boppam moom mooy yoon wi comme ni ko jawharatul kamal waxe siratika kamil akam mooy sa yoon wi nga xam ne mooy mat yi nga xam ne mooy aji coowooral bi maanaam kon loolu moom mooy mooy maanaam ngelaw beneen bi ci def moom mooy ngelaw Ah, buy ëpp comme day matale day matale waaye tamit buy ëpp day dugg ci fi nga xam ne moom muy fi gën a jafee dem maanaam ngelaw léeg-léeg am na foo xamante ne ndox dana jafe mu dem fa waaye ngelaw bépp espace bu neex rek fépp fu ñuy mën a wax espace rek ngelaw dafa mën na faa dugg maanaam nga gis ne kon njariñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam fépp la la mën a dugg te it ba pare bokk na ci ngelaw njariñ gi mu lay jariñ daanaka doo ko yëpp maanaam léeg-léeg mu jariñ la njariñ goo xamante ne doo ko yëg tey fi mu bu ñu toogoon ni ngelaw li ñëw maanaam ñun ñi ñëpp képp kenn ci ñun mi ngi mi ngi nooyi waaye day fàtte ni sax mi ngi nooyi maanaam ngir lan ngir njariñ bu mag gi nga xamante ne maanaam moo ngi am ci ñun te dafa indispensable ànd ak loolu léeg la duñ ko yëg maanaam yeneen bi sallallahu alayhi noonu la mel ci ñun kon loolu yëpp moom moo tax Seydina Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu melale ko ngelaw maanaam di gis ni saxaaba yi radiyallahu anhum ah rawatina ci ñoom ñii mooy ku mel ne Abdullah ibn Abbas ku mel ne Abdullah ibn Mas'ud ku mel ne Sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anhum seen wax da ngay gis dafa dafa yéeme maanaam mu leer na ni kii yeneen bi moo ko yar sallallahu alayhi wa sallam ndax ni muy waxe maanaam da ngay gis ne day wax wax joo xam ne da nga naan sax lii wax yeneen bi la sallallahu alayhi wa sallam ngir ne yeneen bi moo ko moo leen yar kon loolu tamit kon xadis boobu bokk na ci kon loolu yooyu yëpp dañ ko ciy jàngee kon dañuy gis ne. Euh, daje gi nga xam ne moom la ñuy daje ak boroom xam-xam yi maanaam di jàng alquran maanaam te it weeru koor war nañoo gën di góorgóorlu ci jàng alquran niki noonu jàng alquran ci guddi tamit njariñ gi nga xam ne moo ci nekk tax daaw lu woon ñëw bëccëg la daan ñëw maanaam loolu tamit day wane ni guddi que comme ne alquran wax inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu nga xam ne moo soosu ci guddi moom li gën a dëgër mooy li a diis te it moom mooy li ne moom mooy li gën a taxaw maanaam gis ne kon yooyu yëpp ay xeetu la moo xamante ne dañ koy jëlee ci suñu euh, xadis bi euh, xadis bi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko ci ay yeneeni bërëb yu yu wuute na ko ci xadis numéro mille neuf cent deux deux mille huit cent vingt trois mille deux cent vingt trois mille cinq cent cinquante quatre trois mille six cent vingt trois quatre mille neuf cent quatre vingt dix sept quatre mille neuf cent quatre vingt dix huit ak six mille deux cent euh, quatre vingt cinq niki noonu Euh, niki noonu imaamu muslim rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro deux mille trois cent huit euh, niki noonu imaam an-Nasa'i rahimahullah indi na ko ci xadis numéro deux mille quatre-vingt-quinze imaam Ahmad ibn Hanbal tam rahimahullah indi na ko ci ay xadis yu ci ay euh, ci xadis yu bare yu bare bare ñu dem kon ci beneen buntu bi nga xamante ne moom mooy Euh, mooy suñu xadis bu mujj bi nga xam ne moom mooy juróom elu xadis bi nga xamante ne ci buntu bi nga xamante ne moom la ko wax mooy baabu buntu su Hiraql anil wahyi maanaam laaj bi nga xamante ne moom la Hiraql moom doon laaj ci wàllu wahyi maanaam Hiraql nag euh, moom euh, moom mooy kilifa yi waa Ruum insha allahu taala maanaam empire byzantin maanaam la moom moo nekkoon kilifa gi moom mooy Qaysar ah, ah, noonu la dañ ko daan dàkkan maanaam moo nekkoon turam maanaam comme li nga xamante ne noonu la ñuy waxee Kisra ah, Kisra pour waa Perse yi ah Qaysar ñu ko wax pour Ruum yi comme ni ñuy waxee na pour Égypte comme ni ñuy waxee Damel pour kayo Kajoor ni ñuy waxee Téeñ pour Bawol et cetera maanaam toppal loolu loolu moom mooy maanaam Hiraql la moomu. kon mu nekkoon kilifa gu mag a mag ci ñoom kon laaj gi nga xamante ne moom la laaj ci euh, wàllu euh, waxyu bi mu ne xaddasana euh, imam al-Bukhari rahimahullah mu ne xaddasana Abul Yaman al-Hakam ibn Nafi' te moom mooy al-Hakam ibn Nafi' abul Abul Yaman al-Bahrani al-Himsi moom kon dàkkantalam moo nekkoon Abul yamaan mu ngi génn àdduna deux cent vingt et unième année ginnaaw gàddaay Yonent am na ñu ne deux cent euh, vingt deuxième année bi la génn àdduna moo ne qaala wax na axbarana Shu'ayb te moom mooy Shu'ayb ibn Abi Hamzata euh, Dinar al-Qurashi al-Umawi mawlaahum maanaam al wii la euh, mawlaahum Umawi mooy banu Umayya ku dugg bokk ci banu Umayya maanaam nekk bokk ci waa Quraysh maanaam kon moom kun yaam dàkkante la moom mooy Abu Bishr mi ngi génn adduna cent soixante-deuxième année ginnaaw euh, gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, wala ñenn ñi nee nañ 163e année muy al-Qurashi al-Umawi mawlaahum ni waaye nekk al-Himsi mu ne qaala moom Shuayb moom mu ne qaala moom mu ne an az-Zuhri te moom mooy Muhammad ibn Muslim waxoon nañ ko sànq qaala nee na axbarani xabaare na ma Ubaydullah Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu maanaam kooku gisoon nañ ko tamit ci fuqaha sab'a yi la bokk mu ne anna Abdullah ibn Abbas te moom mooy Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib moom it nañ ko sànq radiyallahu ta'ala anhuma akhbarahu xabaare na ko nee na ko anna Aba Sufyan ibn Harb te moom mooy abu mooy Fakhr noonu la tuddoon Fakhr Fakhr ibn Harb ibn Umayyata ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf euh, foofu la bokke ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, bokkoon ci banu Abdu Shams maanaam nekk maanaam ni di banu Umayya maanaam nga xamante ne moom maamam moom mooy Umayya moom ak Seydina Usmaan moo tax ñu bokk ñoom ñoo bokk ci banu Umayya moom mooy papa yi Muawiya bu siiw bi maanaam Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala bi nga xamante ne euh, moom mooy Muawiya ibn Abi Abu Sufyaan bi moom mooy papaam moom mi ngi euh, nekkoon na am na jamono joo xamante ne nekkutoon jullit waaye ci fatfu Makka ci la. duggee ci l'islam dàkkantalam moom mooy Abu Sufyan dinañ ko wax tamit Abu Hanzala ci dàkkantalam gi dañ koy wax tamit Abu Hanzala mi ngi génn àdduna trente et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye euh, wax nañu ci moom euh, yeneen i at comme ñu naan trente deuxième wala trente troisième wala trente-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi moom nee na Abu Sufyan axbarahu xabaare na ko na anna la naka la de arta arsala dafa dafa yónnee ilayhi jëm ci moom fii rakbin ci aw ga ay gawar maanaam rakb moom mooy euh, bu ñu mooy contingent mooy bu ñu jëlee woo gaa yi nga xamante ne euh, dañoo dañoo euh, dañoo dañoo dañoo bokk fi ñu jóge min Quraysh bo jóge Quraysh maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo jóge woon Quraysh ñëwoon foofa ngir ay commerce ak yu demee noona maanaam ba ñu yëgee ni waa Quraysh yi ñëw nañ ci la woo ci la ci la ci ci yabal nag ci moom wakaanu nekkoon nañ ñoo xamante ne tijaaraan ay maanaam dañ daan jëfandi dañ daan def ay yaxantu yaxantu moom mooy njaay ak jënd bi saam ca saam <coughs> fil muddati ci euh, jamono ji nga xamante ne moom mooy jamono yi euh, sulh bi maanaam bi nga xamante ne sulh euh, Hudaybiya maanaam sulh Hudaybiya am na jamono ji nga xamante ne moom moo nekkoon ci digg euh, su diggante sulhul Hudaybiya ak euh, fathu Makka moom mooy jamono jooju allati bi nga xamante ne kon ci jamono allati bi nga xam ne kaana nekkoon rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam madda waxtaan mooy moo tax ñu tuddee ko maanaam mooy euh, dañoo waxaale woon waxante ja maanaam signé pacte nga xam ne loolu la defoon fiihaa ci moom Abu Sufyaan ak Abu Sufyaan wa kuffaar Quraysh ak ak yéeféeru yi nee na fa atawhu ñu daal di koy ñëw ñu daal di koy indi waxum fekk ñoom bi Iliya ñu nekkoon ca Iliya Iliya maanaam mooy tabaxu euh, ruum yi mooy seen tabax yu kawe yi dëkk foofu la ñuy wax Iliya nee na fa daahum fa daahum woo leen fii majlisihi ci jotaayam maanaam euh, Hiraql ni mu def mooy daf leen a woolu ba mu déggee ñoom ñëw nañ léegi da leen a woolu ne leen yéen kaay leen ñu daal di ñëw wa xawlahu fekk ñu ñëw ci jotaayam wa xawlahu fekk ne nekkoon na ci wetam uzama uñu màgg kay gaa yu màgg nekkoon mooy uzama ar-Rum mooy waa Rum yu mag yi ma topp daa mu woo leen wa daa mu daal di woo bi yi ci ki nga xam ne moom mooy euh, euh, moom mooy waaw nuñ koy tuddee ci lantinooram ñu waaw ñu woo lantinoor bi mooy interprète fa qaala moom mu ne ah léegi Hiraql daan na leen ayyukum ana kan ci yéen subhaanallah ayyukum ana kan ci yéen aqrab moo gën a jege nasaban askan bi hadha rajuli ci waajooju ñuy wax alladhi mi nga xam ne yaz'amu ma lay woote woo nee naay annahu nak moom nabiyyun ab yenent la voilà kooku ñoo xam ne kooku ñu dégg mu naan ab yenent la moom ana kan ci yéen moo ko gën a jege ci askan fa qaala mu daa di wax Abu Sufyan radiyallahu anhu fa qultu mu ne anaa man aqrabuhum maa leen gën a jege nasaban askan fa qaala mu daa di ne addunuhu jegena jégalal leen ko min nii ci man wa qarrab wa qarribu te ni ngeen jegeñal ashaabahu ay àndandoom maanaam ni ngeen ko indi leen ko ba mu gën maa jege ngeen jege ñal tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñami an ñoom àndal faja fajaaluhum def leen da inda zahrihi ca fa digg ginnaaw maanaam mooy moom nañ ko woo mu toog nii ñi ci def ñoom nañ toog ci ginnaaw maanaam nañ ko war ginnaaw bu ko maanaam maanaam comme ni bu toogee nii ci kanam jàkkaarloo ak Hiraql ñi ci def dañuy toog ci ginnaawam jàkkaarloo ak Hiraql voilà dégg nga mu nekkoon kon nag euh, summa topp xaala mu wax li tarjumaani yi ci lantinoor bi mu ne ko qul waxal lahum ñeel leen inni naka man sa'ilun aji laaj laa hadha mbir maanaam waa ji an hadha rajuli ci waa jooja ñuy wax maanaam Euh, ci góor googa ñuy wax muy yent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam léegi dama koy laaj mu ne fa in su fekkente ne kazzabani euh, kazzabani wax na ma lu dul dëgg fa kazzibuhu weddi leen ko maanaam su ne wax na lu dul dëgg rek def leen siiñ ne leen du nii loolu loolu amul de mu ne fa wallaahi dégg nga déglul li mu wax di allah nee na fa wallaahi waat naa ci yàlla ne lawlal xayaa u woon kersa gi ma am min ci an an yasiru ci ñu yëg ci ñu am jeexital maanaam mooy ñu bàyyi ya ya ci man kasiban aw wax lu dul dëgg maanaam mooy su dul woon kersa gi may am ci ne ah gars yi kat dinañ retenir ci sama histoire ne waa ji day mës naa expliquer maanaam mës naa wax lu dul dëgg bu du toon woon loolu mu ne la kasab giñ naa ni kon danaa wax lu dul dëgg am ci kon doon naa wax lu dëgg waaye nag ci ay mbiru yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waaye manuma ko woon ngir ne damaa rusoona subhaanallah du woon jullit ah mm-hmm. du woon jullit de jamono ji muy wax loolu mu ne waaye nag moo tax ëllëg mat naa sóoraale su ma topp kaana nekkoon na nee na awwaluma awwaluma njaal beenug li nga xamante ne saala nii moom la ma laaj anhu ci moom an qaala nee na ma kayfa ana naka la nekk nasabuhu askanam fiikum ci yéen maanaam li mu njëkk laaj mooy kooku askanam ci yéen lan la moom day wax ne moom yenante la mais alayhi salaam mais askanam ci yéen lan la qultu ma ni ko huwa moom fii naa ci ñun du nasabin borom askan wu rëy rëy la moom du askan wu ndaw la am de qaala nee na Hiraql nee na fa hal qaala mu ne fa hal ndax qaala dafa haadal qawla bi la wax minkum ci yéen ahadun kenn qattu benn yoon qablahu lu ko jiitu maanaam ndax yéen ñii seen askan wi ngeen bokk ndax am na kenn ci yéen ku ko mës ku fi ñëw mës wax ne moom ab yenente la qultu ma ni ko ah laa déedéet loolu de musta am moom kaala ma ni nee na kaala kaala Hiraql ne fa hal ndax kaana nekkoon na min abaa'ihi ci ay baayam min malakin min malikin ci buur ndax buur amoon na ci seen biir ndax ñoom mos nañoo am buur qultu ma ni ko laa déedéet kaala nee na fa ashraafu naasi maanaam fa ndax ndax asrafun naasi ñi gën a tedd ci nit ñi yattabi'unahu ñoo koy topp am wala boog du'afaa'uhum ñi gën a doyadi ci ñoom maanaam ñan ñoo koy topp ñi gën a tedd ci nit ñi yéen wala boog ñi gën a doyadi maanaam tey buñ doon xool ndax dañ naan politiciens yi la euh, classe sociale bu mag bi sëriñ si euh, wala euh, gaa maanaam ñan la gën a neexoon voilà wala ndax wala boog ba peuple bi la rek ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole maanaam mooy masse populaire ba peuple bi daal maanaam est-ce que moom kaddu peuple bi la wala boog ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gën a féete kaw ñooñu la ñooñu la neexool fa qultu ma ni ko balli fi nekk kay du'afaa'uhum ñi gën a doye di ci gaay la moom ñi gën a néew doole ñi gën a néew doole ci gaay yi daal la la ñoo ko topp xaala ma ni nee na mu ne xaala maanaam xiraq la daal ci teg daan ay na waaw ndax dañuy yokk am wala boog yanqusuuna dañuy wàññeeku loolu tamit beneen mbir la mooy ndax gaay ginnaaw bañ ko xamee ñu bëri ci ñoom dañ koy xam après ñu dem ba ca biir gis ne eh, ñii ak kii sawaay daal du waaja ñu bàyyi ku donc ñuy wàññeeku wala boog ña fa nekk lu ci ëpp dañ fay des bu ko defee ñeneen ñi di jékki-jékki di gën di gis ne ah saawaay neexul ba neexul waaye nag dëgg la ne bu ko defee ñu koy topp par ndànk-ndànk lan moo ci am ci ñaari mbir yi kultu ma ne ko bal li fi nekk kay yasidu na dañuy yokk rek xaala <laughs> nee na faxal ndax yar taddu murtad na maanaam dellu na ginnaaw ahadul kenn minhum ci ñoom saxtatan ngir sànj gi mu sànj maanaam ngir mer gi mu mer ak bañ gi mu bañ li diini ñeel diineem baax na ginnaaw an yaddu ko la ba mu duggee fii ci moom kultu ma ne ko laa déedéet kii kay wu ko mës ànd ak moom ku nekk fa nga def kii kenn mësu ko bàyyi ah, xam nga yii ay signe la yu ñuy xam ne rek yi nekk ci dëgg wala déet wala boog yi ñuy mën a xàmmeewee gaa yi nga xamante ne dëgg-dëgg ñu ngi jóg yóbbu nit ñi ci yàlla wala déet ndax ñooñu ñi nga xamante ne contraire bi lañ ñooñu souvent bu amee ñu nekk ci ñoom ba bàyyi leen dañuy mer dañ leen di mer te dañuy dañ naan wuu kooku sa waay ba pare dañuy mën a xam dëgg dëgg ndëngte yi gaa yi nekkee woon euh, waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñi dëgg moom ñoom souvent ñi dëgg ñooñu moom souvent ku leen xës ba topp te yàlla rek sax dootoo leen bàyyi wetti ndax danga nga xam ne kii moom ci yàlla rek la la jëmale jëmalewu la feneen dégg nga mu ne euh, dégg nga ma ne ko ma ne ko ma ne ko ah kultu ma ne ko laa déedéet xaala ma mu ne xiraq li ne faxal ndax kuntum nekkoon ngeen yéen tattahimunahu di ko di ko di ko tuumaal bil kasi bi ci wax lu dëgg ah ci aw sos ndax da ngeen ko daan tuumaal ci ne moom danaan wax lu du dëgg qabla lu jiitu an yaqula ci muy wax maa xaala la mu wax ndax laataa muy wax lii yii waxam yi mës ngeen a jàpp ne mës ngeen koo tuumaal nekki daal day wax lu du dëgg ah ah xultu nee ma ni ko laa dé déedéet loolu it amul de xaala ma ne xaala <laughs> mu ne saxal ndax ko ndax moom yax diru dana war maanaam ndax ndax dana trahir est-ce que kuy trahir nit ñi la xultu ma ni ko laa déedéet waaye wa nax nu ñun nag nee na nee na wa nax nu waaye ñun nag minhu a nekk nañ ci moom fi muddatin ci diir boo xamante ne dañ cee nekk di di waxtaan maanaam di am kóllëre gu ñu fa laa nadri xamuñu maa huwa lan mooy maa ana lan huwa moom fa'ilun aji jëf la fii xaa ci mbir moom maanaam am na benn euh, contrat bu ñu tëral ñu nag moom ngir maanaam euh, am maanaam suñu diggante am jàmm am ak yu mel noonu waaye daal xamuguñu lu muy def de maanaam nee na gis nga nag lii lii mooy li nga xam ne noonu l'islam bi noonu lañuy def maanaam dañuy fu ñu poram ndoll rek pour mën a yàqal l'islam rek dañ koy wax xam nga fi mu toll li ko dalee ci tàmbali gi ba fii mënut woon dugal benn baat bu yàqal ci yente bi sallallahu alayhi wasallam waaye ba nga xamante ne am na benn poram ndoll bu mu mën a jaar rek rek daf faa jaare bëgg koo bëgg nag jaxase xel yi dégg nga xaala mu ne walam tum euh, walam tumakkin tum tum kin nii waaye mu ne jàppandiwutoon woon ci man kalimatun benn baat udd xilu bu may dugal fii haa ci biir bi shay'an dara ghayru hadhihi al kalima ghayru lu dul hadhihi al kalima bi la kàddu bii kàddu dong laa mënoon a xool nu ma koy dugale waaye bu ma amaatoon beneen def ko ci waaye bii rek laa mënoon dégg nga xaala waaye mu ne faxal ndax qaataltumuhu yéen a ngi xeex ak moom est ce a ngi xeex ak moom qultu ma ne ko naam waaw ñi ngi xeex ak moom de xaala nee na Hiraql ne ko fa kayfa ana naka kaana la nekk qitaalukum seenu xeex iyaahu ak moom maanaam kenn xeex gi ngeen di xeex ana naka la demee qultu ma ni ko alxarbu xare wi bayna na suñu diggante wa baynahu ak moom fi euh, sijaalun mooy day awantoo maanaam day nekk loolu léeg-léeg ñun ñooy ñoom ñun ñooy gañe léeg-léeg ñoom ñooy gañe yanaalu dana jote min naa ci ñun wananaalu daan jote min hu ci moom maanaam daañ ko gañe léeg-léeg moom mu gañe ñu qaala mu ne maza ya'murukum ana lan la leen di digal nag léegi subhaanallah waxul ba léegi xam nga li yéene mooy ba léegi xiraq la laajul euh, ban kéemaan la mës a def lan la yooyu laaju ko li muy laaj mooy jikkoom nan lay doxale mu mel ni imam al-Bukhari daf ñëw indi hadith bi ngir wan ñu booy topp nit ci yoonu yàlla koo xamante ne wax yu bi la jëfandikoo maanaam nan nga koy xàmmeewee maanaam ana lan ngay bàyyi xel ci moom mu ne maaga ya max ndax Hiraql borom xel mu rëy rëy la te yii laajte yii muy laaj da koy wane mu ne ya mu ya'murukum ana lan la leen di xamal lan la leen di digal qultu ma ni ko yaqulu da wax day wax ne ya'budu jaamu leen allah buur yàlla wax wahdahu moom kese wala tusiku te bu leen bokkaale bi ci moom sey an dara watraku watruku te na ngeen bàyyi maa la nga xamante ne yaqulu ma ngi koy wax aba'ukum seen bàyyi seen bàyyi lañ doon wax waxtu jubut bàyyi leen ko wa ya'muruna xam nga ñun dañ naan non suñu mag ñi lañ doon wax nangam déedéet mag mag dafa am ñun dañoo am ñaari mag dañoo am mag ñu baax ak mag ñu bu doy wax mag nag bu baaxee nga topp la mu wax waaye bu doyee waar nga nga bàyyi la mu wax te mag mu baax sax su lee la mu wax wuute nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la mu wax moom boo xam dootul nekk ti lu am solo ci dara voilà maanaam kon <laughs> yeneen bi sallallahu li mu la wax mooy la seen bàyyi wax bàyyi leen ko wa naa waaye daf ñuy digal bi salaati ci julli wa siddiq wa siddiq ak dëggu gis nga lii lañuy ñuy julli dëggu maanaam fii day wax yi nga xam ne dëgg dëgg ñooy jariñ ci yoonu yàlla julli dafa am dëggu wala afaaf ak segu mooy di sàmm sa bopp ci lépp loo xamante ne aw ay la wax silat ak jokk te moom mooy jokk mbokk nee fa qaala mu daal di wax li li tarjumaan dafa am problème ah waaw wa zakati am na am na waaw kon waaw ah? voilà voilà parce bi riwaaya Kushmayhani bi kii bi Umayya euh, la waaw waaw waaw am ndax am na effectivement ci riwaayu mu am ak azaka salaati wa zakaati voilà julli ak azaka ak dëggu wal afaaf ak tegu wax silat ak jokko fa qaala mu daal di wax li tarjumaani ñeel ki nga xam ne moom mooy euh, lantinoor ba mu nekkul waxal la ne ko léegi nag léegi man dinaa ko firil li ma yëpp sa'altuhu laaj naa ko an nasabi ci askanam fa zakar fa zakar fa zakarta ah, sa'altuka laaj naa la an nasabi ci askanam fa zakarta nga tudd annahu naka moom fiikum ci yéen zu nasabin borom askan wu rëy la fa kazalika nii naka nii la daan demee ar-rusul yenent yi alayhimu salaatu wassalaam tub'asu dañ leen di yabal fii nasabi ci askan qawmiha seenu seenu nit maanaam ah seet ñoom nañu mel foofa ci ñooñu la ñuy jël dañ ciy jël ku am askan ñu indi ko fa bokkul nag ak yax wuré yi li naan yax wuré bokkul loolu bokkul ah euh, mu ne wasaaltuka laaj naa la hal qaala ndax wax na ahadun kenn ndax mës naa wax ahadun kenn minkum ci yéen hadal qawl bi la wax fa zakarta yow tudd nga ne an ne laa déedéet fa qultu ma ni man ma ne li may tontu ci loolu mooy ne law bu fekkoon ne maanaam mooy yéen waa jii di wax est-ce que kenn ci maamam yi mës naa woote woo lii muy woote woo mu ne ah, mu ne ah law kaana bu nekkoon ne nag ahadum kenn qaala dafa waxoon lii hadal qawla bi lay wax qablahu lu ko jiitu ci maamam yi wala yu mel noonu laqultu kon doon naa wax ne rajulun xëy na waay la joo xam ne maanaam la tuul doon naa mën a wax ne rajulun waay la boo xamante ne ya'tasi buy roy la bi qawlin ci wax. kii la waxoon nañ boo xam ne waxoon nañ xam la wóolu ko jiitu kon mënoon naa wax ne ah saa yi kat boo moytul lii muy woote woon yi xëy na day wax rek day day day day toppandoo rek comme léeg-léeg ni ko ñenn ñi defe benn waaye day benn affaire façon woote woo maam ni nga ni muy woote woo rek ak façon ni muy réclamer cëriñ ci maanaam nga gis ne façon la boo xam ne mës nañoo gis ku ko daan def avant maanaam façon la boo xam ne jubut waaye am na ñu ko ci jiitu woon xam ngeen ni fi mu toll mboolem ñi ñu fi dégg ñuy wax di wax caaxaat am na ñu leen jiitu woon ñu doon wax genre wax yu mel noonu ci même askan bu doon loola la kon loolu la ñuy wax am na ci nag ñoo xamante ne ñoom dañoo gën a aay ñi ci des waaw mu ne wasaal tuka laaj naa la xal ndax kaana nekkoon na min abaihi ci baayam yi min malikin ab min malikin ab buur ndax amoon na benn buur bu ci nekkoon. fa zakarta nga tudd an ne laa déedéet nga ni ma déedéet moom ay baayam musul woon am buur xultu man ma ne falaw fekkonte ne kaana nekkoon na min abaayihi ci baayam yi min malakin benn buur xultu doon naa man a wax ne rajulun waaye la yoo xam ne yatlubu buy mun ko mulka abiihi buur maamam ya maanaam fii du baayam mais maam lay tekki ngir ne baay yi maanaam baay maam yi moo tax maam yi ay baay lañ loolu moom moo tax nit bu génnee àdduna te bàppaam nekku fi waaye maamam a ngi fi maamam day doon ngir ne maamam mooy la moom bàyyi la dégg nga wasaaltuka laaj naa la hal ndax kuntum nekkoon ngeen tax taximunahu di ko tuumaal bil kadhib ci wax lu du dëgg qabla lu jiitu an yaqula ci muy wax maa qaala mu wax fa zakarta nga tudd nga nga tudd am ne laa déedéet yow loolu nga wax waaw faqad kon nag dëgg-dëgg aarifu xam naa nag annahu naka moom lam yakun du nekk mukk li yazara ci muy bàyyi alkaziba wax lu dul dëgg ala naas ci nit ñi di waxal nit ñi lu dul dëgg ak di taxaw di wax lu dul dëgg muy tegu ci kaw nit ñi wayeeg bi ba ba noppi nag di di ci ku nag di wax lu dul dëgg ala laa ci yàlla nag koo xamante ne même nit ñi du leen waxal lu dul dëgg kay xanaa nag doon fi du ñeme nag di taxaw nag di waxal yàlla lu dul dëgg laa ilaha illa allah gis ngeen borom xel xel xel xel bu rëy rëy maanaam dalay wan maanaam lii ak titre indicatif la rek waaye yooyu man di xàmmee maanaam ne da teg ay critères yu objectif ngir xàmmee ban nit moo la mën a jariñ ci wàllu yàlla mu ne waaye wasaal su ko laaj naa la ashrafu naas ndax ñi gën a tedd ci nit ñi taba'uhu ñoo ko topp am wala boog du'afa'uhum ñi gën a doyadi ci nit ñi ñi gën a néew doole bokk du'afaahum ñi gën a néew doole ci ñoom fa zakarta nga tudd an na ne du'afaahum ñi gën a néew doole taba'u ñoo ko topp wawum te ñoom nag li ñu jotoon a xam mooy ne atba'u rasul ñooy ñuy topp yeneen yi alayhi salaam même ñi même ci yoonu dëgg képp ku ci nekk lu ci ëpp début bi système bi li ñu naan système le système ah xaw ma oligarchie lañ koy xaw ma ñooñu du la jamais jamais ñu topp la au début au contraire dañ lay jéem a xeex parce que dañ naan sawaay li muy wax ni bis bu ko gars yi commencé dégg ñu perte suñu nguur ah. au bi moom dañ lay commencé xeex moo xam ci kaw lañ koy def wala ci suuf mais dañ lay xeex waaye fii moom moom mu ne ah yeneen fii nii la demee atba'u rusul parce que nguur gi ñu yor dafa neex kenn ku leen ko nar a yàqal saway yow dañuy yàq voilà te daañ def lu ne pour yàq la mu ne kon to ñi topp yeneen ci itam nii dong la demee woon alayhi salaam waaye wa sa'altuka laaj naa la ayaziduuna ndax dañuy yokk am wala boog yanqusuuna dañuy wàññeeku fa zakarta nga tudd na annahum naka ñoom yaziduuna dañuy yokku wa kazaalika naka noonu amrul imaan mbiru gëm nii la demee hatta yatimma mbett mu ma képp ku nekk ci yoonu yàlla nekk ci ngëm gu wir fi ngay ne au début yow da ngay wéet ci yoon wi comme li yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax bada ad-diinu ghariban wa sayaudu qariban diine noonu lay tàmbalee maanaam mooy la mooy tumuranke yoon wu baax boo ko tëralee boo ci nekkee lu ci ëpp ci njaal benn nga yow rek yaa tay ne looy gën di dem nag léeg-léeg ay benn di la fekk ci ñaar ñett di fekk ci ba keroog mbir may tasaaroo mbir may mag fi mu toll nit yàlla yi ñuy dégg bu leen foog ne bi ñuy tàmbali nekk ci yoon wi nekkoon a lu ci ëpp bi ñuy dundu kenn gëmu leen woon sax lu ci ëpp am na ci nag ñoo xam ne bi ñuy dund ñu bari toppoon nañ leen waaye topp ñu leen ci njaal gën gi de ci njaal gën gi ñoom kese la woon après ñoom ak keneen kese après ñoom ak ñeen ñeneen ñaar wala yu demee noonu ay ati ati at ñoom ñu nañ xool si Malik bi muy njëkk a gàmmu moom ak a gàmmoo la woon alaaji rawaan jeex na bi njëkk gàmmu ñaar rek ko gàmmu mbir mi noonu dong lay demee nag dégg nga mu ne ah, moo tax noonu lay demee wasaaltuka laaj naa la ayartat du ndax nag danay dellu ginnaaw maanaam danay murtat mooy de murtat mooy dugg ci lislaam ba mu yàgg nga génn ci nga dellu ginnaaw mooy maanaam nga génn rek ndax ayartat du dana dellu ginnaaw ahadum kenn ci yenn yéen saxatan ngir aji sànj maanaam ngir mer gu tar wala boog ngir bañ gi mi bañ li diini yi ñeel baa baada ginnaaw an ba nga xamante ne yadu xula dugg na fii ci moom fa zakarta nga tudd an laa ne nga ne ah ay la mbir mi demee toon noonu waaye wa kadhalika naka noonu al imaanu ngëm nii lay demee xii na ba nga xamante ne tu xaalitu lay jaxasoog albasasatu ak mbitte ak ubbeeku maanaam albasasa mooy mbitte gu ànd ak mooy jovialité quoi maanaam mbitte gu ànd ak ubbeeku dégg nga kon dafa melale njëm yàlla ne bu wàccee ci xol noonu lay mel maanaam mbirti gi mu ci wàcc ak ubbi gi nga xam ne moom lay ubbi ci dënn gi ba yaatu maanaam noonu lay mel ne mu ne xëy na jamono ji nga xam ne tu xaalitu moom lay jaxasoog ba saasatu ak mbigteem maanaam mbigteeg ngëm yàlla ak ak ubbeeku gi muy àndal alkuluba xol yi ngëm yàlla noonu lay demee maanaam moo tax képp ku ci nekk yow bànneex bu màgg gi ngay jëg moo tax boo ànd nit ku ku la yóbbu ci yàlla bu la wanee ne lii la ba nga gis ko yow ba nga mos ko moom moom moom moom kenn du la mën a tàqaleeg moom moom moom moom xaw ma lan waaye lu baax nii moom du ma ko gis ba pare bàyyi ko maanaam ngir ne sa xol day fiix ci ne maanaam yow da ngay da ngay yéene sax gaa yi comprendre yow li nga comprendre waaye moo tax ñoom lu ñu mën di def yow doo ci génn doo génn ci lu baax loola mu ne waaye sa altuka laaj naa la hal yahdiru ndax dana wor nag fa zakarta nga tudd an laa ne déedéet mu ne wa kadhalika naka noonu de ar-rusulu yeneen ci noonu lañ mel de alayhi salaam laa tax biru duñu wor de waaye wa sa'altuka laaj naa la tamit bi ma ya'murukum ci lan la leen di digal ana lan la leen di digal nee na fa zakata nga tudd ne annahu naka moom ya'murukum mi ngi leen di digal an ta'budu ci ni ngeen jaamu allah bu yàlla wala tusiku te bu leen jaamu bi bu leen bokkaale bokk bi ci moom say an dara wayan hakum te mi ngi leen di tere an ibadati ci jaamu al awsaana xërëm yi moom li mu leen di tere mooy ngeen jaamu xërëm yi xërëm yàlla ci wàllu yàlla ci yàlla xërëm mooy lépp loo xam ne boo ko toppee mu am lu mu wàññi ci sa wàllu yàlla loolu xërëm la lu mu man a doon nag mën na doon sax sëriña ah. képp koo xam ne wala lépp loo xam ne boo ko toppee wala nga bàyyi xel ay mbirum maanaam daf lay wàññi ci wàllu yàlla loolu xërëm la tudd wa ya'murukum te mi ngi leen di digal bi salaati ci julli ah wa zakaati ak azaka wa sidq ak dëggu wala abaafi ak fegu maanaam kon waxtu la ak jokk mbokk maanaam kon ak jokk ndax moom tuddoon na ko ca kaw waxtu la tuddoon na ko ca kaw waaw kay ak jokk mbokk mu ne fa in bu fekkente ne kaana nekk na maa taqulu lii nga wax bu dee nekk na xaqan dëgg bu dee lii nga wax ni moom lay digle dëgg la xoolal lu wax allah fa sa yamliku kon day dana moom mawdi'a qadamiya bërëb mawda bërëbu xadama ya sama tànk yii haa ni ñaar yii fii ma toog nguur jii ma toog moom dana ko mosa moom kon bu dee li nga wax dëgg la ah laa ilaha illa allah yi dafa objectif ba nga xam ne fi mu tollu amul dara nooy ay ay ay ay ay ay ay ay yan jaww lay jaar ak ay ay ay yan maqaama lay xotteeg wax yëpp waxu waxul ana ana ana ana yan yan kéemaan la mës a defat yooyu boobu ko wa ah te jàppul ne maanaam am am na ñaata ñaata borom doole ñaata borom alal ko gëm ak yooyu yëpp laaju ko yooyu yëpp ñëwul li laaj rek mooy yii mu laaj critères yi ba mu xamee mu ne ko su dee lii nga ma fi nettali lépp li ma la laaj yëpp nga tontu ma ci lii bu dee lii nga dëgg la xamal ni sama tànk yi fii ma toog fii moom dana ko dana ko mës a nekk dana ko mës a moom waqat te dëgg dëgg kuntu nekkoon naa alamu di xam ne annahu naka moom xaarijun dana génn aji génn la waaye lam akul nekkuma woon mukk azunnu di foog annahu naka moom ko ci yéen lay jóge musuma woon yaakaar na ci yéen lay jóge xamoon naa ne dina génn après dina wax li tax li tax mu xamoon ne dina génn loolu dana ko wax ci beneen wax ji ci kanam insha allah mu ne falaw bu fekkonte ne an nii xamoon naa ne an an alamu xamoon naa ne an nii naka man ah bu ma xam axlusu danaa jote ilayhi jëm ci moom danaa mën a dem ba jot ci moom mu ne la la la ta jammashat la ta jammash la ta jashamtu bokk la ta jashamtu kon danaa xër di daw dem ci liqaahu ci dajeek moom walaw kuntu su xamoon ne indahu bu wala kuntu su ma nekkoon indaw fa moom te bu ma nekkoon fa moom la xasaltu giñ naa ni danaa ko raxas an tànkam danaa ko raxasal tànkam <coughs> bu ma demoon ba gis ko noo kii ko kay du ma ci mucc damay raxas tànkam maanaam waxam ji day tegtale ne maanaam dëgg gi soo ko xësee wax gis maanaam critère la rek yooyu teg soo ko xësee ba gis rek bul bul bul faaleeti leneen maanaam nguur gi yëpp loo am dindi ko parce que nit ki su fekkente ni dindiwul simmeekuwul ci lépp lépp du mën a dem maanaam yoonu yàlla képp ku ci nekk dangay ngay simmeeku complètement dépouillement bi ngay def mooy ak tajarut da ngay simmeeku dañ maanaam simmeeku boobu ngay simmeeku le dépouillement boobu di am ah loolu faw faw mu am wala épuration nga dindi lépp lépp loo mën a am alal maqaama daraja xam-xam alal maanaam ak lu mu mën a doon askan lépp da nga koy dindi teg ko ci sa ginnaaw te xam ne jaam kese la nga topp yoon bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëral ak it nga topp ñala sa mën a yóbbu ci loo xamante ne ci critères yu leer nga leen nga koy tege moo tax nga gis nga Hiraql la ba mu ko laajee ci critères leer la ko teg maanaam loolu day day moo tax subhaanallah imaam al-Bukhari rahimahullah moo tax euh, subhaanallah dégg nga mu ne topp nag. daa mu daal di woo bi kitaab bi ci ti ci téere maanaam mooy leetar bataaxal fii kitaab bataaxal lay teg fii bi kitaab bi ci bataaxal bu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam alladhi bi nga xam ne baasa moom la yónni bii ci moom dexeet mooy dexeet ibn xalifat alkalbi radiyallahu ta'ala anhu ndax moom la daan yabal mu daan yóbbi leetar yi moom la yóbboon ilaa azimi ci azimi busra mooy busra fa dafa'ahu mu daal koy jox ilaa hiraql hiraql fa qara'ahu mu daal di koy jàng fa iza fekk nag fii nekk na ca bismillahi irrahmani irrahim min muhammadin abdillahi wa rasulih ila hiraql azimi ruum salaamun ala man ittaba'a al-huda amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam yu'tika allahu ajraka marratayn fa in tawallayta fa inna alayka isma al-arisiyyin wa ya ahlal kitabi ta'aalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum allaa na'buda illa allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min duni allah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun loolu moom mooy lettre bi loolu lettre bi looloo ca ne mooy bismillahi ci turu yàlla moom lay tàmbalee arrahmaani aji fees delu ji ramadan rahim yi nga xam ne mooy aji yaatu yërmande maanaam loolu day wane ni kon leetar wala bind téere wala mel noonu dañ koy tàmbalee bismillahir rahmanir rahim comme ni imam al-Bukhari rahimahullah tamit tàmbalee téereem bii ni ki noonu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim min muhammadin mi ngi téere bii mi ngi jugee ci muhammad ibn abdullahi bii jaamu yàlla maanaam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam nga gis ne waxul waxul euh, waxul min min sayyidina muhammad waxul min maanaam turam la joxe maanaam loolu daa bokk ci teggin maanaam man man may bu ñu la yow noo tudd nga ne man maay Serigne Diouf loolu xam ngeen ni xëy na <laughs> yàlla nañu yàlla taal wala yàlla nañu yàlla sàmm <laughs> kon mu ci Muhammad la waaw Abdullahi di jaamu yàlla wa rasuuli ak sallallahu wa sallam loolu tamit beneen mbir mu réer mooy ne lañu xam. yenente bi sallallahu alayhi wasallam lañ war a jàpp ci moom li ñuy retenir li ci gën a màgg mooy ne jaamu yàlla la tey di yenente yàlla la sallallahu alayhi wasallam moo tax képp koo xamante ne day taxaw naan diwa ngi nii mi ngi tagg yenente bi diwa ngi ne ba gëm na yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala yu mel noonu ma ngay wax lu baax ci yenente bi sallallahu alayhi loolu yëpp amul solo maadaama gëmul ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy abdullahi wa rasuli maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam li gën a màgg li ñuy jàpp ci moom mooy abdullahi wa rasuli mooy jaamu yàlla la ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam comme li ñu wax ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan lan abduhu wa rasuluhu loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy jàpp ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye leneen loo ci jàpp rek loola taxut ñuy wax maanaam ci njaal benn laa bëgg a wax maanaam li gën a mag ci yenente bi sallallahu li nga xamante ne bu ñu dugg ci l'islam baat laa ilaha illallah muhammadur rasulullah lañu wax mooy ne laa ilaaha illallaah mooy ne uluhiyya gi ne yàlla mooy yàlla bi yelloo ñu jaamu ko moom kefe keneen amul keneen ku ñu war a jaam loolu mooy li nga war a mën a gën a jàpp mooy li gën màgg li nga jàpp ci loolu mooy tawhid laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne sayyidina muhammad tam abdullah jaamu yàlla la wa rasul yi te ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa moo tax képp kuy topp yoonu yàlla faw loolu rek nga war a teg ci sa kanam mooy kan mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi te moom mooy jaamu yàlla ma dem jeex ci moom nekk jaamu yàlla wa rasuli moom la yàlla yabal sallallahu alayhi wasallam ma topp ci ginnaawam ngir ne moom la yàlla yabal ngir mu yóbbu ma ci yàlla képp ku lay ci ci ci boobu rek la war a nekk bis bu jàddee base boobu yow bàyyil noonu nga dem toppi base bi dégg nga mu ne ilaa Hiraql kon lettre bi ci yent yàlla Muhammad la jógee sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne mooy jaamu yàlla di ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ilaa Hiraql jëm ci Hiraql bi nga xam ne mooy azimur Rum moom mooy ki mag ca ca Ruum maanaam mooy gis mu jox ko tamit turu respect maanaam woo ko rek Héracle rek bàyyi noonu déedéet azimu Ruum mu màggal ko comme ni ñuy waxee son éminence son excellence ah monsieur le président la le mu monsieur le ministre monsieur la maire voilà yooyu tamit ay ay ak màggal la maanaam yoo xamante ne ayut te it la day wane ne maanaam autorité eh, temporelle yi tamit dañ leen war a jox cër maanaam moom mooy ku bokk ci. autorité maanaam képp ku ku yëngatu ci spiritualité waruloo ne autorité temporelle duma leen jox benn cër du ma leen jox benn gëdd déedéet waaye du tere lam leen war a wax mu wax leen ko comme fii mu ne salaamun mucc mucc daal xalaa yàlla nekk ci man ki nga xam ne wala boog dana nekk ci ki nga xam ne ittaba topp na alhuda jub fii tamit da ngay gis ne won ko assalaamu alaykum te ànd ak ne julli ñu lool lañ daan waxtaane lu tax parce que dafa tere moom ci boppam sallallahu ci ñuy tàmbalee di nuyu ñi nga xam ne duñu ay jullit ñu leen di wax asalaamaaleykum voilà maanaam moo tax mu wax ne salaamu mucc daal maanaam comme ni ñu wax jàmm gi daal yéene nañ ko ala man ittaba al-huda ci képp topp njub gi maanaam boo toppee njub gi kon nga dugg ci biir mu ne amma ba'du ginnaaw lii moo tax wax ji amma ba'du moo rot ci sunna yonent bi sallallahu alayhi ginnaaw bañ ko waxee waaye wa ba'du rotul moo tax imaam al Euh, rotal na benn buntu baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam amma ba'du buntu waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma ba'du maanaam moo tax amma ba'du moom la yenente bi sallallahu wa sallam daan wax moo tax ñuy wax amma ba'du yaa ngi dégg voilà gis nañ boroom xam-xam yi di wax wa ba'du waaye ñun nañ wax lan li yenente bi daan wax sallallahu alayhi ndax moo gën ci mën a wax amma ba'du ginnaaw lii dégg nga fa inni naka man ad'uka maa ngi lay woo bi dee ayati ci woo wooteeg ak islam l'islam te moom mooy lan wéet wéet tawhid rek mooy lan aslim jébbalul taslam nga mucc aslim jébbalul mooy nga wommatu ci yàlla taslam da nga mucc gis nga yoon wi mu ko woo maanaam mooy sëriñ bi gis nga c'est comme si subhaanallah dafa teg filmu taalibe sëriñ bi maanaam sëriñ taalibe bi bu jotee ci sëriñ bi rek sëriñ bi li mu ko war a wax rek mooy jébbalul danga mucc toppal yoonu yàlla jeex na hmm. mu ne bu ko defee yu ci ko dana la dikkale allahu bur yàlla ajraka sa pay marratay ni ñaari yoon danga am sa pay ñaari yoon mooy lan pay ñi nga xamante ne mooy ba nga nekkee ci christianisme ak léegi nii bi nga xamante ne yëg nga lislaam ba pare dugg ci waaye fa inta wallayta waaye su fekkente ne danga ngaa dummóoyu fa inna la wér ba wóor mooy alayka dana war ci kaw isma bàkkaaru al na euh, mooy ñi topp aris en fait euh, comme li al-Qaadi Iyaad wax rahimahullah mu ne aris benn kilifa la woon goo xamante ne ci diiney christianisme moom moo nekkoon ci nga xamante ne dëgg-dëgg njàngalam yent yàlla Isaa alayhi salaam moom moo ko toppoon voilà loolu al-Qaadi Iyaad wax rahimahullah gis nga wax ji maa ngi fàttaliku euh, hadith bi. mës naa cee waxtaan ak euh, Yaxya Seydou Yaxya booba euh, maa ngi fàttali booba ak léegi def na fukki at mu mës ci waxtaan ak moom euh, ay 2007 yooyu la woon ma ne ko mais man dafa am benn xadis bu ma dafa am lu ma lu ma jaaxal parce que damay gis ne borom xam-xam xadis yi ñii dañuy wax ne ari arisi maanaam mooy xadis bi na fa inna alayka ismal xari arisi yii na ñenn ñi dañuy wax naan. arifiyuuna yi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy baykat yi ah ñi nga xam ne ñoom ñooy et cetera maanaam euh, wala boog ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ñoo dëkk fi mu dëkkoon te topp Hiraql maanaam ñooy Rome romains yi ñoom la ñuy wax maanaam byzantins yi ñoo ñu lañuy wax yu yi mais dama gis al-Qaadi Iyaad rahimahullah di wax arif ne dafa am benn waay bu tuddoon arif yow xam nga ko mu ne ma man xam naa ko Arius mu ne ma xam naa ko Arius mu ne mais man bi ma nekkee chrétien. idéologie wu Arius boobu laa yoroon mu allahu akbar yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kon maanaam kon Arius voilà mu ne ko topp ma ndax lan moom moo toppoon exactement li yent yàlla Isaa jàngale wuuteeg li nga xamante ne moom mooy ay euh, seen idéologie boobu nu mu tuddati trinité voilà wuuteeg ay trinité ak yeneen caaxaan yëpp yooyu nga xamante ne ñoom ñoo am loolu aris moom daf koo bañoon aris aris daf koo bañoon moo tax képp koo xamante ne dafa topp nag yoonu idéologie na ko yent yàlla Isa jàngale woon alayhi salaam ñooñu ñoom la ñu tuddee ak aris yu na maanaam ñi topp aris ci seen idéologie maanaam mu ne kon euh, ñooñu la mu ne wa yaa ahlal kitaab wa mu daal di ciy teg kaddu gi nga xamante ne alquran la te wàccagul woon jamono jooju. loolu tamit moo tax day wane ne yenent bi mooy li ñu doon wax sànq day wane ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam alxuraan ci boppam mi ngi ci moom te xamoon na ko waaye kon nga gis ne nit maanaam kon euh, wàcc gi mu wàcc ci moom beneen wàccin la bu bokkut ak wàcc gu njëkk gi nga xam te ne xamoon na ko mm-hmm. et que moom mooy alxuraan bi dox moo tax mu tekki ne yaa alal kitaabi parce que daf daf benn la mooy sa aaya bi nekk surtout mm-hmm. mu ne yaa alal kitaab e yéen waa alul kitaab yéen ñi nga xamante ne yen lañ joxoon téere yi taalaw dikk leen ilaa kalimatin ñu jëm ci kaddu boo xam ne sawaa'un aji yemoo lay doon bay nanaa maanaam bu bu jub lay doon bu wax ju jub ju xam ne ju dëggu lay doon bay nanaa suñu diggante wa baynakum ak seen diggante al mooy ne allah naabuda ne bu ñu jaamu illa allah ku dul yàlla maag yéen yëpp ci am lañ def loolu bu ñu jaamu keneen ku dul yàlla lii mooy maanaam euh, gis nga lettre bi liñ naan dialogue islamo-chrétien nii dong la war a demee leneen lu fi gaa yi wax waxuñu dëgg lii dong lay demee maanaam neneen di gars yi di def naan nga xam dañ naan jalo gi sax maanaam ñu ñëw dajaloo ku nekk wax ragal sa gannaaw morom après ñu dem loolu loolu waxuñu ko ah yent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi nii lii la jàngale ah mu ne kon yaa ahlal kitab te alquran tamit la wax eh, yéen ñi nga xam ne jox nañ leen téere yi mooy waa ahlul kitab chrétiens yeeg juif yi kon kon na ngeen ñëw ci kàddu goo xam ne kàddu gu jub bu baax la hmm. mi ngi nii mu dox suñu digganteem ñu ñëpp. mu ne bay na naa suñ digga bay na conseil mooy al allah naa bu dana bu ñu jaamu illa allah ku dul yàlla muy benn ñaareel ba mooy walaa nu seekate bu ñu bokkaale bi ci yàlla say andara même subhaanallah entre ay jullit sax wax ji moo jàll maanaam même tey fi mu toog ñaari groupe jullit bu ñu taxawee ñenn ñi di def seen caaxaan ak yooyu buñ leen di wax nañ leen wax jii rek ne nañ leen ñëw ci kàddu boo xamante ne ñun ñëpp daañu ci mën a d'accord lu baax la mooy bu ñu jaamu ko dul yàlla keneen ku ko bokkaale ak dara képp ku ne yàlla la kooku génn na ci wax ñoon génn na ci mbir mi képp koo xamante ne dugg na ci leneen loo xam ne caaxaan la nga xamante ne dafa jaamu keneen ku bokkut yàlla wala muy topp digalu keneen loo xamante ne dafa wuute ak li rot ci alxuraan ak li rot ci sunna yante bi sallallahu alayhi wasallam kooku moom moo moo jàdd yoon moom nag bu fekkee dina d'accord ci loolu moom moo nangul boppam ne jàdd na yoon mooy walaa na siekata buñ bokkaale bii ci moom seen dara waaye walaa yax taxida bu mu jàppee ba adunaa lenn ci ñun baadan leneen ñu arbaaban ay yàlla maanaam ñoo xam ne ah, dañ leen jàppee ne ñii kat ay yàlla lañ min dunillahi du bokkut ak yàlla loolu mooy lan maanaam arbaab mooy ñoo xam te ne moo tax mu ne ah, moo tax ah, kii ne Euh, euh, euh, Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu lan mu ne mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah ittakhadhu ah, ah, ah, ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban dañoo jàppe woon ah ak maanaam seen yi maanaam prêtre yeeg yi dañ leen a jàppe woon ay yàlla yu bokkut ak yàlla <coughs> mu ne déet mu ne ah yonent bi sallallahu alayhi man gëm naa alxuraan waaye loolu moom moom déedéet mu ne ko ah lu tax mu ne ko parce que ñoom dañ leen di diggal loo xam ne yàlla digalu leen ko ñu leen di tere tamit loo xam ne yàlla terewu leen ah ko lan ñu leen di tere loo xam ne yàlla yàlla ci boppam terewu leen ko wala da leen koo digal sax faf kon ñooñu mu ne ko ahankay ahankay gars yi daan nañ def loolu mu ne ko ki lay digal ngay def mu lay tere ngay bàyyi te lam lay digal wuuteeg la la yàlla digal wala mu lay tere lu la la yàlla tere kooku yàlla la ci na moo tax ay yàlla critères yu leer la amul dara lu ci lëndëm moo tax mu ne fa inta wallaw waaye soo leen dummóoyoo nag ngeen bañ wax jii wax faqulu wax leen ni yéen ishadu seede leen bi annaa naka ñun muslimuna ñun way wommatu lañ ci yàlla ñun dañ ci yàlla lañ daal lañ jébbal jeex na léegi nag na qaala Abu Sufyan maanaam wax ji lettre bi qaala Abu Sufyan nee na bi mu gili gisee ji saa liir lettre bi mooy é fa la qaala ba mu waxee maa qaala la mu wax ah wa faraga mu daal di noppi min qira'atil kitaab ci jàng euh, téere bi nee na kasura mu daal di bari nag ay ndaxu fa moom ak fax bu ak mbamb mbamb ma bari nag maanaam mooy coow lu bari nag maanaam brouhaha am foofu quoi mm-hmm. wartafaat mu daal di yëkkati ko nag al kaddu yi mm-hmm. wa ukhrijna ñu daal di génne nag daal eh, léegi génn leen génn la dee na fa qultu ma daal di wax li ashaab yi gaa yi ma àndal téye jamono ji nga xam ne ukhrijna génne nañ ñu ma ni dëgg-dëgg amira màgg na foofu amira aguma lay tekk mm-hmm. màgg na amru mbiru ibnu abi kabsha doomu abu kabsha bi maanaam dañoo xam ne abu kabsha maanaam daf koo dàkkantele maam yoo xam ne xamuñu ko maanaam ngir xam nga léeg-léeg nit ki bu la bu la bañee contre la dalay aska dalay <laughs> loo xam ne waaye am na nag ñu ne euh, maamam ci wàllu yaayam ak maamam ci wàllu baayam yi am na ay maam yu ñu tuddoon abu kabsha yu ñu daan dàkkantele noonu waaye euh, li gën a li li li amaan na li nga xam ne daal lañ mën a wax mooy ne daf cee jublu rek ne euh, li muy tekk rek mooy ne daf koo ah mooy ne da koo da ko da koo askanale loola ngir ngir tu ngir ngir euh, ayibal ko mu ne innahu ndax moom kat yaxaafu ragal na ko maliku buuru banil asfar mooy banul asfar mooy ni moo na mooy ñu ñu ñu jaune ñi mooy doomu mooy mooy roumain yi mooy byzantin dañ leen di wax loolu tamit mu ne fama ziltu moo taxit musuma dañ muqiran di aj wóolu annahu nag li wér boor mooy sayazaru dana mos a feeñe gi xattaa mbete addu xalallaahu yàlla dugal ad xala mu dugal allaahu biru yàlla alayya ci man al islaama duun duun diini l'islam voilà léegi insha allah euh, euh, ñu yem ci partie foofu noonu ngir na xadis bi dafa gudd ñu ñu yem foofu insha allah bu ko defee jotaay bii ñëw ñu yeggale ko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 waaw mooy ku tuub bu dee waa dafa tuub ci ci loxol diw loolu moom la ñuy wala ul wala ul islam waaw wala ul xafis tam mooy mooy kóllëre bu ñu am mooy contrat bu ñu am quoi ñoom ñi voilà